أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki jullit yi ginnaaw bi sant yàlla julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu te di leen baalu àq di leen baalu àq ni ñu ko baaxoo defe génn rek dellusiwaat nañ tey ji incha allah fas yéene àndaat ak yéen ci jataay yu am solo yi nga xam ne muassasatul wafa'i bi xuququl iman moo koy ànd ak moo koy ànd ak ci diiru weeru koor gi tey jii ñu fas yéenee dalal niñ leen ko waxee woon démb rek koo xamante ne moom tamit ci liggéey bi la bokk muy Serigne Abdou Khadir Mbacke mu Serigne Maam Thierno mu Daaru Manaan ni nga xam ne noonu lañ ko defe woon ak ñi nga xam ne ñoo ko fi jiitu ci jataay bii nii noonu rek incha allah la ñuy fas yéene àndaat ak moom ci wàllu googu noonu xamle tuuti rek ci ay jaar-jaaram xamle tamit aslëf ci li nga xam ne moom la war a seq ak ñun tey yi waxtaan incha allah sëriñ Abdou Khadir Mbacke ni ma leen ko waxee léegi waajuram di sëriñ maam Thierno maam Thierno mu daarul ma naan sëriñ maam Thierno mu sëriñ Cheikh Balla mi ngi jànge alquranul karim wala mi ngi tàmbalee njàngum alquranam ci daara yi sëriñ Basiru ci Touba bi mu fa jànge ab diir la fa jóge ñëw daarul manaan ci daara yi sëriñ Mohammed Diang foofee la mottalee njàngum alquranul karimam ginnaaw bi mu jàngee alquran ba noppi foofu ci daarul manaan tamit la tàmbulee njàngum xam-xamam ci magam ju ñuy wax sëriñ di Mbakke mooy ki nga xam ne moo ko tàmbalil njàngum xam-xam waaye ab diir la fa def jóge fa dem Thiès ci daara yi sëriñ Murtada Mbakke jooju fa nekk muy institut Al Azhar foofee la jànge ba am baccalauréat ginnaaw bi mu amee baccalauréat ci la jóge senegal dem Maroc ci jaamiatul xarawiyyin ci kulliyatu usul diin foofee la jànge ba am licence am ginnaaw bi mu amee licence nag la ñibbisi ñëwaat fii ci ba tey rek di yënguti ci wàll googu muy diggante xamlu ak xamle tey nag ñu dalal ko incha allah mu fas yéenee seq ak ñun jotaay ci tomb boo xam ne ne ñun ñëpp moom lañuy dund ñu koy wax mondialisation wala ñu koy wax al awlama muy mondialisation kon loolu mooy li nga xamante ne moom la fës yéenee waxtaanee ñun tey jii nii ci biir waxtaan wi incha allah danañu xamal lan mooy mondialisation suñ ko waxee baat bi lan lañ ci jublu ñaareel ba tamit danañu xamal mondialisation maanaam fan la jóge ak naka lay doxee ñetteel ba tamit ñu xamal lan mooy objectif yi nga xamante ne moo nekk ci mondialisation ak yan jeexital lay def ci société bi ñeenteel bi danañu xamal yan moyen ci lay ci lay jokkali ci la tënku juróomeel bi tamit danañu xamal ana ñan ñoo nekk ci ginnaaw mondialisation ci jeexital danañu xamal naka lañuy jaamaarloo ak lii ñuy wax mondialisation ci ñi nga xamante ne ñi surtout ñi nga xamante ne ñooy dund ci ci biir l'islam kon noonu incha allah la fas la waxtaan wi fas yéenee tëddee incha allah mu nekk mu nekk nag lu am am solo loo xamante ne kenn ku nekk ñun war na ko bàyyi xol war na ko bàyyi xel ndax bépp benn jullit mucc ci kon incha allah waxtaan la boo xamante ne waxtaan bu am solo la ñu fàttali mbooloo mi rek ne incha allah suba. sëriñ Assane Sill moom lañ fas yéene daral mu euh, sëriñ Assane Sill moom lañ fas yéene daral mu fas yéene waxtaan ak ñun kayfa bi tiflaka naka nga yare sa doom bu dee àjjuma ji ñu fas yéene daral sëriñ Atou Diagne bu Hizbut Tarqiyyah mu fas yéene waxtaane alamiyatu daawati Seyxul Xadiim maanaam wooteeb Serigne Touba bi ak ni mu dajee àdduna kap bu dee ci gaaw bi ñu fas yéenee daral wala ci dibéer ji Serigne Atou gaaw incha allah lañ koy daral bu dee ci dibéer ji ñu fas yéene daral al oustaz mu fas yéene waxtaane fawdawiyatu daawati fi Sénégal ñàkk na su woote jëm ci ci Sénégal altine ji nga xamante ne mooy jeexitalu ñetteelu ay bis gi ñu fas yéene daral Cheikh Massamba Bousso mu fas yéene waxtaane ak Cheikhul Xadim fi zilalil qur'ani wa sunna mooy Serigne Touba ak alquran ak sunna kon noonu la programme li des ci ay bis bu ñetteel bi incha allah noonu la fas yéene tëdde kon li ñu def moom mooy dañuy jox kàddu gi ñu bàyyi xel rek ne incha allah waxtaan wi eh, laaj yi incha allah tey moom gis na ko bàyyi xel eh, ñu jéggulu suñu ci mbokk yi nga xamante ne toujours dañ fi indi ay laaj te laaj yooyu xaj na temps bi duñu may ñu mën koo ñu mën koo tontu ndax temps bi moo xaw a xat xataay goo xamante ne te tamit dañuy bëgg ki nga xamante ne mooy def waxtaan wi li mu préparé pour wax war koo wax ak mbooloo mi ñu may ko temps pour mu mën a jàllale la loolu loolu rek moom mooy tënk moo ñuy gàllankoor ba tax lenn ci laaj yi léeg-léeg du mën a jàll waaye incha allah xam naa laaj yi fekk yi tey incha allah des na ci tontu naka noonu tamit laaj yi nga xamante ne moo ci waxtaan incha allah des na ko bàyyi xel suñu ko temps bi mooy incha na ci jox ko kàddu gi yàlla na yàlla defal tawfiq defal ñu ko wasalaamu aleykum wa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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على باني أنبل حرارة حرارة عرفها تاريخ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñu ngi nuyu mbokk yi fi teew di jiital nuyoo bi ci turu di teg nuyoo boobu ci turu muassasatu Al Wafa di am mbégte ak kontaante lool ci bokk ak yéen ci jataay bu mel nii euh, am nañ mbégte ndax lii d'abord ñu ngi ñu ngi jiital nuyoo bi yëpp ci sunu kilifa kilifa yoonu murit di sëriñ Sidi Moxtaar di ci teg sunu maam ji fi nekk di xalifa borom daaru sunu borom yàggal ko fi di sëriñ Seex Xadi ayadallah wa nasaro yàlla yàggal ko fi ba lim yéen a liggéeyal borom daaru yéen a liggéey ko ci njaboot gi lépp yàlla may ko kàttan gi man-man gi ba màggale ko bu baax a baax euh, di sant mbokk yi nga xam ne ñoo ñooy def ñoo organiser jataay bi muy mu assasa bi ñu ma doon wax léegi ni ko sëñ Kara waxee lii dañu mën a wax ne ñun ci lañ bokk ndax lépp lu ñuy def jëmale ko ci euh, dëkk bi muy jëm ci liggéeyu borom daaru wala liggéeyu lislaam yaakaar na ñun loola ñu ngi ci biir day di daaru marnaan gis la rek wala ab kër la rek ab ab barab la rek ci dëkk bii nii ndax ki ki ko sanc fii la bàyyi ko di askanam kon li ñuy def fii ñun loola ñu ngi ci biir di am mbégte lool baax a baax a baax di rafetlu yàgg nañoo mutaabaa topp lii di fi xew ay at yi yépp ci ginnaaw di rafetlu liggéey bi ni ko mbokk yi fii jaar yépp di ko defee muy liggéey boo xam ne bu bu yaatoo ci yoon yi dana nekk lu lu jur lu lu am solo ndax euh, sëñ Touba message bi mu yor dafa war a nekk message mooy dafa nekk comme ni ko mbokk mi tudde léegi ci xaj na mbokk mi mi ci war a ñëw ci bis yi di ñëw mooy dafa nekk loo xam ne daaw daawa alamiya la war a doon mais message universel la sëñ bi yoroon loolu nag ndokk biñ déggee loolu ñu gaaw te loolu dara jiituwu ci muy ji jiital xam-xam ci liggéey bam ndax sëñ Tuuba xam-xam la jëloon di ko xeexe li ma inni ujaahidu bil ulama wa bit tuqa kon sëñ Tuuba silaax bi mu yoroon ngànnaay bi mu yoroon ci ngan ba not ci tubaab yi du du du ay arme yoo xam ne moom la jëloon jàkkaarloog tubaab yi parce que gis nañ mbokk yi fi jiitu doon def jihaad euh, armes yi ñu yoroon jàkkaarloog tubaab bi yaakaar naa doyutoon pour ñu mën a not tubaab mais suñ tubaab bi mu ñëwee xool stratégie bi mu tegoo gis ne loolu yépp amul njariñ mu ñëw jël xam-xam jël stratégie bi ci doxee di defaral ruux yi ba nit ñi ba mu mujj mu am li nga xam ne moo ñi ko fi jiitu woon sax amuñu ko ci nangul gi ko nangu nit ñi te loolu lépp mi ngi ko jaarale woon ci xam-xam kon bu buñ jëlee jotaay yu mel nii di dundal loolu rawatina nag ñu tànn weer yu tedd yu mag yi nga xam ne mooy weer yu gën ci weer yi guddi gi gën ci guddi yi nekk ci weer yi te ñu nekk ci bis yi nga xam ne bis yi njéggal di ñaan suñu borom suñu tabaraka taala ñu daje ci ak njéggalam ak yërmandeem kon loolu lañ amoon lu ñuy wax ci commencement bi di nuyu mbokk yëpp di am mbégte lool ci teew ci fas yéene bokk ak yéen jotaay bii ñu fas yéene waxtaane comme ni ko sëñ Kara tudde léegi muy tam boo xam ne yaakaar na naa dinañ koy dégg lu bare bare bari ci toujours ñu ngi koy dégg muy loo xam ne nekkul rek lu ñuy wax mais dañ koy dund moo xam nga yëg ko wala nga yëgoo ko waaye yaa ngi dund li ñuy wax al al awlema te mooy mondialisation ci ci langue française kon te loolu li li wax ne nekkul loo xam ne lu ñuy wax la waaye dañ koy dund moo xam yëg ko wala yëguñu ko dafa am euh, bis euh, ku ñuy wax Mahathir Mohamed Mahathir Mohamed Mahathir nekkoon na premier ministre fa ñuy wax Malaisie Malaisie euh, mi ngi ci Asie Mahathir dafa mas a dajeeg waziratul xaarija al américain benn ministre d'état bu affaires étrangères bu Amérique Mahathir di ko wax ci ci daje boobu Mahathir di ko wax ne ko réew yi mooy réew sous développé yi dañoo war a def bu baax attention ci lii euh, phénomène bi xew mu ñuy wax mondialisation moytu ci bu baax a baax euh, li ko soxna si tontu mu ne ko mbir la moo xam ne xaw ma xam nga ko wala xamoo ko waaye amrun waa xilaa xiyaar fii mu ne ko yaa ngi ci biir maanaam li ma bëgg wax foofu rek mooy mbir la moo xam dañ koy dund moo xam ñu yëg ne ñu ngi koy dund wala dugguñu ko waaye xañ na baat bi terme bi ñu koy waaye tubaab bi imposé nañ ko ba kenn ku ne yaa ngi koy dund ci ci sa biir kon dafa yaakaar na thème bu am solo la bu ko mbokk yi tànnee ñu fas yéene ko waxtaanee ak yéen loolu moom lañ fas yéene waxtaan ak yéen waaye dama bëggoon bala ñoo commencé waxtaan bi ñu leeral ay yenn ay mustalahaat yoo xam ne xañ na peut-être mooy ay termes yoo xam ne dina dugg ci biir waxtaan yi ba bu ko defee bu ko mbokk yi déggee xam ne lii mooy li nga xam ne fës baat yi lii leen ci jublu wala bi lii lii leen ci jublu ñoom mooy ay waxta ay termes yoo xam ne ay mustalahaat yoo xam ne dinañ ko bëgg a leeral ba ko bu ko defee euh, buñ ci accès kenn ku ne xamoon ne lii la lañ jublu ci ba ca njëkk muy baat yi ñu tànnoon avant ñu dugg ci waxtaan wi rek muy def benn introduction bu ndaw ba ca njëkk mooy li ñëw al alam thalis danañ dégg baat yooyu ci kuy liir ci déglu ci télévision wala ngay déglu liir journaux yi koy déglu ci rajo al alam thalis bu ko tubaab yi jublu ci monde tiers monde li ñuy wax tiers monde tey jii muy nekk benn mustalax boo xam ne li ñu wax ne benn économiste français moom moo moom moo indi woon terme boobu loolu bi mu ko waxee loolu ay année 1952 mu ne lim ci jublu te loolu lim ci jublu woon muy fexe ràññeele mooy li ñuy wax réew euh, capitalisme ak réew yi ñuy wax réew réew socialisme léegi ci biir réew yooyu parce que bu ñuy wax réew euh, social boobu jublu ci ay ay ak communiste jublu leen mais réew yi capitaliste jublu ci ami Amérique ak yenn réew Europe yi lañ ci jublu mais mu jël ci diggante ñaar yooyu ñu créé lu ñuy wax tiers monde mooy pays yi nga xam ne xañ na mënuñu seen euh, bopp euh, to nekk ci yoonu wi nga xam ne dañoo nekk yoonu voie de croissance maanaam yoon woo xam ne pour jéem a développer avancer te réew yooyu ñu ci boole woon Asie boole woon nañu leen ci Afrique bu ci la bokk ak yenn Amérique latine boo jëlee ay Brésil tey ji jël ay euh, ay Brésil ci la bokk. yooyu yëpp euh, réew yooyu ci lañ leen boole woon loolu moo tax buñu waxee baat bi ci biir waxtaan yi pour ñu xam ne rek tiers-monde réew yi lii la ci tubaab yi jublu abi danañ waxaale ci biir ci ci biir waxtaan bi ñu bëgg a wax mooy li li ñuy naa lit asharikat al mutaaddidu jinsiyat mooy société multinationalisme euh, te loolu mooy société yi nga xam ne li ci ëpp ci société yooyu bon mu ngi fii ci Sénégal muy Sénégal gii ñu nekk danañ fi gis ay sociétés yoo xam ne ay nationalités yu bari ñoo fa bokk ay tubaab ñoo ko créé mais dafay jéggi seen réew yi nga xam ne ñoom lañ ko créé yóbbu ko feneen def seen investissement muy Sénégal muy yeneen réew boo demee ci société fa da nga fa fekk ab sénégalais da nga fa fekk ab mauritanien da nga fa fekk di nga fa fekk mbo euh, nationalité yu bari di nga fa bokk loolu mooy le asharik al mutahaddid al jinsiyat loolu ci biir waxtaan yi dinañ di di baat yooyu dina ñëw ci biir waxtaan bu ko defee bu ñu ko waxee rek ñu xam ne lii lañ ci jublu ba tey danañ wax ci li ñuy wax asunduq naqdi dawli mooy fonds monétaire international te loolu ku xam ku doon topp actualité yi fan yi dégg li ci xew muy mbirum DSK moomu ak euh, soxna soosu loolu li ñu bëgg a wax nga xam ne euh, benn institut financier buñ créé la boo xam ne en 1945 lañ créé institut boobu te siège bi mi ngi nekk Washington foofu la siège bi nekk boobu liñ ci jublu woon mooy réew yi nga xam ne ñoom ñoo am doole seet nit ñi doxale seen wàllu monnaie wàllu monnaie bi muy dollar muy yeneen monnaie yi amoon ci jamono yooyu fexe ba jéem a saytara parce que ñoom nit ñi doxale seen àddina lépp rek ñu teg ko ci ay ay règlement yoo xam ne pour boo liggéey lu am problème ñu mën a dajewaat waxtaan ko seen biir loolu moo taxoon ñu créé Fonds monétaire international ba bu réew moo xam ne am na problème te gis nañ jamono yi ci ginnaaw lu mel ne Grèce bi mu tollee ci problème euh, crise économique gis nañ li Fonds monétaire international def yëkkati ay milliards pour mu jéem a suqali koom-koom boobu kon Fonds monétaire international dinañ ko wax ci biir wax mais dañ wax tamit banque mondiale banque mondiale lan la ñi ngi ko créé en yi yii yëpp liñ ci bëgg a wax mooy pour rek ñu leeral bala ñu dugg ci waxtaan yi bu ko defee ñu xam baat yi avant bu ko defee bu ñu duggee ci waxtaan yi bu ci jaaree rek automatiquement dañ xamoon ne lii leeraloon nañ ko ba kum ku ko déggutoon di nga xam ne lii lañ ci jublu woon banque mondiale comme ni ñu ko waxee mooy loo xam ne yooyu yëpp ay institution yu ñu créé yoo xam ne en 1946 lañ ko créé te liñ ci jubloon mooy di lebal lebal euh, réew yi nga xam ne ñoo soo développé mooy réew yi nga xam ne seen loxo jotu seen ginnaaw di leen lebal xaalis pour pour euh, ñu mën a soqaliku seen koom mooy banque mondiale ba tey danañ gis saale li ñuy wax duwalu chimal danañ gis ñaari terme yoo xam ne danañ koy dégg lool ci waxtaani duwalu chimal mooy les pays nord ak koy sud pays nord yooyu mooy pays yi nga xam ne mooy yi nga xam ne ñooy pays yi am puissance yu am doole muy lu jëm ci Amérique euh, Amérique ak Europe ñoom loolu lañ ci ak yenn pays lu mel ne Japon yenn pays ci Asie yoo xam ne ñu ngi ci pays chimal yoo xam ne mooy pays yi nga xam ne am nañ doole ah, te développé nañ ñu waxaat tamit pays junoob te liñ ci jublu ba tey mooy pays yi nga xam ne dañoo nekk ci voie de la croissance mooy réew yi nga xam ne ñu ngi ci maanaam jéem a pour jéema a euh, am doole te réew yooyu ku ne xam ne Afrique centrale euh, bokk na ci ba ci Afrique Afrique yëpp bi si faama bi sis na euh, Afrique du Sud ñoom xañ ne boole wuñu leen ko ci lool yooyu yëpp ay termes la yoo xam ne rek bëggoon koo leeral avant rek ñuy jug ci waxtaan yi bu ko defee bu ñu xamee ne ak li ñuy wax xaqul veto xaqul veto mooy droit de dinañ ko dégg lu baax droit de veto loolu dinañ ko gis mooy ci euh, majlisul am ni dafa am lu ñuy conseil de sécurité mooy réew yi nga xam ne ñoo ëpp doole te bu ma juumul mooy réew yi yi ko yi ko composé réew yi ci la bokk Chine ci la bokk Angleterre ci la bokk France ci la bokk Amérique ci la bokk mooy ñoom ñoo am droit de veto mooy la droit de veto ñu ko waxee mooy benn xaraar boo xam ne nii buñ def benn décision boo xam ne benn ci réew yooyu bëgg na koo jël bu arrangé wut benn ci réew yooyu benn exemple dañ ko gis loolu ci diggante Amérique ak Israël fële ci Palestine ci seen xeex boobu dañuy gis ne léeg-léeg dañuy indi benn projet de loi boo xam dañ koy bëgg a pour léegi pour condamner Israël ci li muy def ci fii foofu mais dañu gis ne euh, Amérique dafay opposé wu toujours dafay jëfandikoo li ñuy wax xaqu naqd loolu ñuy wax droit de veto loolu réew yi ma wax muy Russie Chine Japon France Angleterre Euh, Amérique ñoom ñoo am droit de veto mooy xaraar bu indi mooy procédural bu ñu indi boobu foofu conseil de sécurité moom bu ko arrangé wut am na droit mu def àq naqdi bu ko defee projet boobu di jàll. loolu kon yooyu bokk na ci loo xam ne dinañ ko wax ak benn kii boo xam ne li ñuy wax système capitaliste raxsul mali ak nizamu raxsul mali loolu lu am solo la ci suñ biir waxtaan bi ñu bëgg a wax mooy système capitaliste mooy système boo xam ne ni euh, boo desee li ci ëpp mooy. système libéral lay bu doon boo xam ne maanaam euh, dañuy jël moomeelu li ci ëpp maanaam il est état bi di am kii mais ay ay individu rek ñooy jël daanaka moom xaalisu réew mi te doon nañ ko gis ci buñ duggee ci biir waxtaan yi ci Amérique mooy da gis koo xam ne benn waay boo xam ne daanaka li ci réew mi boo jëloon boo xaajoon réew mi ñetti xaaj daanaka kenn ki rek mooy moom mën xaaj nga xam ne kenn ku ne am na droit investir fu ko neex ñoom ñooy ci prix yi da ngay gis léeg ñu toog dañ ñun dañuy toog rek réew yi nga xam ne ñun euh, ñu suñ ginnaaw ay nit ñooy toog ci ay bourse rek li ñuy wax ay bourse suuqul maliye dañuy toog di maanaam euh, di di fooye àddina bi nga xam dañuy toog fi ñu toog kii di jaay ak jënd ci loo xam ne ci la ñuy bu boobaa ci la ñuy définir prix yi ki parce que liy waral loolu mooy dañuy monopoliser marchandise mi nga xam ne bu ko neexee kii mu yokk prix yi denc marché ba mu cher bu ko defee danañ koy gis bu ñuy ku topp actuel di nga gis loolu li ñuy wax euh, al bourse te mooy suuqul maliye ay nit ñoo xam ne ñooy toog rek di monopoliser àddina bi di xool li yokk prix yi lu leen neexee ñu yokk lu leen neexee ñu wàññi loolu yëpp dinañ ko waxtaanee ci ci ci biir. kon euh, d'abord li li ñuy def mooy jéem a dugg ci waxtaan li nga xam ne mooy wax ji te li liñ ci doon def benn tamhid pour rek ñu xam mustalahaat yi ba buñ duggee ci waxtaan yi ñu xam bu baax bu baax lan lañ ci jublu kon suñu waxtaan mi ngi jëm ci li ñuy wax mondialisation. muy baat boo xam ne niñ ko waxee mbokk yi baat bu siiw la boo xam ne euh, te euh, rajo yeeg télévision yeeg yépp ñu ngi ko ciy dégg ñu di ko wax baat bi dafa mel ne euh, ci année yi ci ginnaaw année yi ci yàggut muy buñ jëlee ci fin siècle vingtième siècle bi passé muy xarnu asrin bi ci lañ commencé dëgg-dëgg di di dégg baat boobu mooy après première guerre golfe bi boobu noonu loolu lañ commencé dégg baat bi baat muy nekk baat boo xam ne la wax ne fi fi fi njëkk a ñi nga xam ne ñoo njëkk a adopté bi muy baatu ma muy ki ñu wax euh, marsa Makluhan Makluhan benn aalim euh, ijtimaay boo xam ne boroom xam-xam euh, sociologie si boo xam ne mu ngi jóge woon Canada moom moo njëkkoon xalaat ne comme ni àddina bi doxee ci wàllu technologie bi ni commencé technologie bi am dañoo waroon a fexe créer benn benn technologie boo xam ne danañ fexe ba ku nekk fii Daaru Musti kii nekk fële ci États-Unis di ngeen mën a jokkoo ci fatra zamaniya boo xam ne maanaam diir bu gàtt boo xam di ngeen ci mën a jàllale seen i message ngeen mën ci jokkoo di ci déggante ci ci idée bu noonu la commencé woon di soso nga xam ne boo ki nekkee fu sori kii nekk fii di ngeen mën di jokkoo ci wàllu technologie loolu idée boobu foofu la commencé jóge biñ demee tuuti ci ci année bi Carter nekkee président États-Unis Jimmy Carter moo bi mu nekk ay années ay année soixante-dix yooyu mu am ku ñu wax koo xam ne benn conseil conseil la ci ci ci conseil communication ci ci ci ci quartier moom ñu doon wax muy muy Charles Mag parce que Charles Mag moom dafa gis ne comme Amérique li ko yàlla may ci wàllu information ci wàllu nga xam ne boo jëlee àddina bi ci li ñuy wax technologie ni soixante cinq pour cent yëpp am Amérique ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko moom maanaam ci li ñuy produit ci liy génn ci ci ci wàllu agence de presse yi am ci wàllu wàllu wàllu journaux yi génne wàllu télévision mu ne loolu lépp boo ko jëlee ak yi ñu produire yëpp nee na 65 pour cent Amérique moom moo ko moom. kon nee na loolu doy na exemple kon Amérique nekk benn exemple boo xam ne da ko war a war a woon àddina bi yëpp àddina bi yëpp di doxin jël ay référence wane Amérique def ko model boo xam ne ni réew yëpp ci lañ war a jël di di di xalaate ni muy xalaate wala di doxe noonu ci wàll ci wàllu yëpp Euh, informatique ci technologie mais da koy jël ci idée ba mu nekk chumole moo xam la pour pour pour pour ñu avancer tuuti d'abord dina baax ñu définir lan mooy euh, mafhumul awlama concept ma lan ma mooy lan danañ koy dégg lu bari mu nekk mafhum boo xam ne ni dina jafe définir wax ne dëgg-dëgg ma lii la parce que problème bi euh, kenn ku ne ci dimension yi bi nga koy jëlee am na ñoo xam ne côté culturel bi lañ koy jëlee am na ñoo xam ne côté économique am na ñoo xam ne côté côté culturel bi ñu wax côté économique côté militaire yooyu yëpp kenn ku ne ni ni ñu ko jàngate moo tax dana jafe baat bi pour ñu définir dëgg-dëgg waaye bi ñu delloo ci ci maajim yi pour xool baat bi awlema boo jëlee ci baatu loxo bi boo demee ci arab daanaka doo fekk baatu awlama li ñuy wax al alam daanaka li ci li nga gis mi ngi jóge ci alam lañ jëlee baat bi te wuute nañ ci bu baax ci définir lan mooy awlama parce que ñii dañ naan mu ngi jóge ci alam aalam lañ jële baat bi mais mënoo ñu wax ci alima lañ jële baat bi waaye pour def ne aalama loolu baat bi amul boo demee ci arab ci doo fi fekk baatu aalama ci dictionnaire yu mujj yi xawaas boo demee ci dictionnaire yi nga xam ne dafa jëm ci wàllu politique pour nga gis baatu aalama ñu définir ko loolu lu jafe la parce que nekkul baat boo xam ne bu yàggul mais baat bu mu sosoo dafa yàggul moo tax jafe ne lool pour nga définir baat bi moo tax ci majmaa lugha al arabia mooy académie al qahira académie bu bukeer bu langue arabe bukeer ñoom dañoo daganal jëfandikoo baatu jël aalam boobu pour mën a indi définition bu baax problème parce que léeg-léeg ci arab dañu àbb yenn mus yenn ay musalaxat yoo xam dañuy gis yoo xam dafay xew ni ñu àbb ko ci langue arabe pour mën a am définir loolu li ñu bëgg li ñu bëgg a wax noonu moo tax bu ñu delloo ci baat bi nga xam ne moom la ñuy wax baatu aalam te li ñu si jublu mooy baatu kawn mooy li ñuy wax planète bi ñuy wax nii ñu bari danañ koy jox ay définition yu bari am na ñu ko jox baatu an-nizaamul aalamil jadid mooy bi ñu waxoon léegi mooy nouvel ordre mondial nouvel ordre mondial am na ñu wax tamit al imbratori al jadid mooy benn empire bu bees la boo xam ne genre colonisation la bu bees mooy bi fi amoon rek ci jamonoy tubaab bi am na ñu koy joxaat ba tey baatu al bii ñuy bëgg a waxtaanee am ñu koy loolu lépp ay baat la yoo xam ne nii kenn ku ne jox na ko euh, baat bi mais li ëpp solo boo demee baat bi am nañu ko tudde ba tey baatu américain al alam mooy américanisation du monde loolu la ñu bari te loolu ñu bari sax ci lañ dëppoo ne baatu bi baatu Amérique ñoom ñoo jël ñoo bëgg a américanisé àddina bi maanaam ñëpp rek ñu bëgg leen a jël def leen ni muy gisee ak ni muy xalaate loolu lépp bëgg fexe ñëpp di doxe noonu moo tax ñu bari dañoo jël baatu boobu américatul alam pour jël ab baat boobu pour pour tudde ko lii ñu bëgg a waxtaane kon ñu gis ne ay ay ay ay baat yu bari yoo xam ne kon da nga gis ne boo delloo di gis baat bi di nga am problème pour am définition baat bi dëgg dëgg dëgg parce que doo ko gis oto kenn ku ne côté bi muy dirance coté bi muy jàngate mooy moo xam côté culture bi muy wax wala côté économique wala côté bu mu ci mën a doon moom foofu foofu lay yóbbu définition baat bi loolu ci ci ci wàllu loxatan bi lañ doon wax mais bu ñu demee ci wàllu islaaxan bi baat fi soso sosoo dëgg-dëgg mi ngi jëf soso ci politique daanaka moo ko tax a jub parce que dañu gis ne ci euh, après euh, deuxième guerre golfe bi mi nga xamee ne si Irak euh, dal na ci kaw kowet pour bëgg pour bëgg a occuper ci lañ gis ne réew yu bari dañoo ne jëf jooju nga xam ne moom la moom moom la moom moom la kowet Irak def kowet ci loolu la président États-Unis ci jamono boobu mooy George Bush al abbu mooy George bus mooy bàyyi Bush mi nga xam ne moo fi nekkoon bu yàggul président États-Unis boobu moo fa nekkoon moom boobu bi geer bi amee rek après ci daje bi mu njëkk def ak soldat Amérique yi nga xam ne ñoom la waroon a yabal Irak pour ñu dem pour libérer Irak ci jamono boobu nga xam ne ñoom Amérique dañoo gisoon ne guerre bi ñoom benn occasion la ci ñoom boo xam ne li arabe naan force zahabiya pour rek mën a jéem a saytara maanaam jéem a dugg ci mantiqal arabia pour mën a euh, ci ci ci ci ci ci golf bi pour man faa def seen base pour man faa def moo tax bi automatiquement bi bi guerre bi amee rek ba euh, pays yëpp communauté internationale bi yëpp condamné euh, lii Irak def lu ko lool président États-Unis bi mu dajee soldats yi te loolu mi ngi nekk août 1990 une semaine après rek bi guerre bi amee bi mu yabalee su force boobu dafa wax ne dañoo war a taxawal benn système benn système mondial boo xam ne nii système boo xam ne buñ ko taxawalee dana fexe libérer àddina bi ci terroriste libérer àddina fexe ba àddina bi jàmm gën fee am mais fexe ba àddina bi ñëpp peuple bu ne wala nation bu ne gii gën a dund ci jàmm gën a am salaam fa nga nekk ba doo am benn problème moom loolu la gisee woon ci la njëkk a taxaw li ñuy wax nizaamul aalamil jadid te mooy liñ di waxtaane ni mooy jëm lépp ci biir euh, mondialisation parce que euh, commencement bi li ñu waxoon mooy mondial euh, nouvel ordre mondial ma gisoon ne euh, ba tey lépp ci biir aw la mën a dugg parce que mondialisation xaj na terme bu baat bi mooy nouvel ordre mondial bi mu sosoo yàggul parce que ñu bari na mi ngi sosu mooy bi li ma wax août bi nga xam ne George Bush yabal na force Amérique pour ñu dem pour libérer Koweït moo tax ñu jëloon mondialisation pour mu gën a yaatu loolu lépp parce que yëpp comme ni ma ko waxee ci ci ci définir bi ay mustalaxaat la rek yoo xam ne nii benn buy ci ne boo ci tudd rek muy morom muy mondialisation muy nouvel ordre mondial muy village planétaire yooyu yëpp baat la yu ñu ko tuddee rek américanisation du monde yooyu yëpp ay baat la yoo xam ne dañ ko tudd pour tuddee ko euh, li ñu bëgg a waxtaane ñu gis ne baat bi euh, politique euh, kese daanaka moo ko taxoon a jug mooy bi ñuy commencé mais dañoo dem ba commencé baat bi commencé di dugg ci wàllu ci wàllu économique wàllu commerce dugg ci ay dimension yu bëree bëri bëri mais yëmu loolu ci wàllu ci wàllu même idéologie boobu noonu mais ci wàllu xalaat ci wàllu doxalin loolu lépp baat bi dafa mujj dem ba dugg foofu yëpp kon li li am solo ñu xam ko comme définir yi ñu bëgg a wax ci ci baat yooyu ci istilaaxan bi mooy euh, terme yi am na benn euh, américain bu wax benn euh, niñ ko alim ulama siyaasa la bokk ci ulama siyaasa al américaine muy li ñuy wax politologue ab politologue la bu Amérique moom dafa wax ne euh, mondialisation dafa nekk benn relation boo xam ne ci ay niveau yu bëree bëri moo xam ne relation ci wàllu culture wàllu économique wàllu idéologie dafa dem sax nee na ba jéggi frontières yi dugg sax ba wàllu li ñuy wax wàllu business dafa dugg ci wàllu business dugg ci wàllu commerce mooy ma ni ñuy def consommation maanaam marchandise yi nga xam ne léegi yematul kenn ku ne yematul li ngay produire mu yem sa réew mais da ngay jël kenn ku ne li ngay produire jëm ko exporter mu dem ci benn réew réew mu ëpp doole nag yow yaay fexe daanaka gagné ci loolu parce que réew yëpp doole daanaka moo def seen ñoom ñooy jël seen li ëpp li ñu produire di jël réew yi nga xam ne ñooy réew sous développé yi di leen ko imposer ci seen i moom loolu la gisoon dafa ne moom mondialisation dafa nekk ci ay niveau yu bare bari nekkul ne danga nga ne côté politique rek nga ne mondialisation mais da mën a wax ci wàllu culture wax wàllu économique wax wàllu yooyu yëpp. ba tey danañ gisaat euh, keneen ku définir baat bi benn écrivain américain bu siiw mu ñu wax Williams Williams euh, ab téere bu mu génne woon ci en 1977 mu waxoon ne alamun wahid aw awla moo xam mu ne benn monde boo xam ne mu ne est-ce que pare ngeen ko am te mais mu wër na leen ne am na benn monde bu ñu préparé boo xam ne ñëpp ñu xam ne àddina bi dafa seen nekk benn lépp ci wenn ñu bokk xalaat bokk gis-gis ci wàllu gépp mu ne moom lim gisoon dafa nekk mondialisation dafa nekk benn benn àll benn jumtukaay bu yéeme boo xam ne nii te li ko waral mooy benn li ko waral mooy Euh, li ñuy wax euh, révolutionnaire industrielle mooy ci wàllu industrie ni ah, technologie bi amancé ci wàllu information ci wàllu yëpp ci wàllu ministère gis ne armes yi léegi nit ñi li ñuy liggéey ay xarale yoo xam ne yu doy waar mu ne nag benn benn aala boo xam ne ni paaka ñaari boor la benn mën nga cee def lu baax en même temps mën nga cee def lu bon mu ne moom lool loolu la gisee woon mondialisation mu ne kon nit ki kenn ko ne moom mooy xam ni ni muy jëfandikoo ci jumtukaay yooyu parce que mënul nekk na mbir moo xam ne comme ni nga ko waxoon ci début bi comme mucc ñu ci kon ñu ngi ci biir kon euh, léegi mu ne comme ni ñuy wax ci internet bu ñu ba ci biir dañ ko gisee mu nekk xa si kin soo xaddee ni paaka boo xam ne ñaari boor la yow yaa xam képp rek ni ngi ci jariñoo comme ni ko mbokk yi di utiliser ni ñu ngi ciy jël di ci jàllale message sëñ bi di ci di ci def lépp mais en même am na ñu koy jël di ci def leneen kon loolu ñu xam ko ci bu baax a baax a baax mais définition bi nga xam ne ni moom mooy lañ tànnoon ci définition bi nga xam ne jàpp nañ na xaj ne moo gën a jege ci liñ bëgg a waxtaanee mooy fexe euh, ba liñ bëgg a wax ci mondialisation li nga xam ne moo tax tubaab bi daanaka dëgg-dëgg tànn ko mooy fexe ba àddina bi ñu def ko benn couleur mooy lan fexe ba àddina bi nekk benn couleur boo xam ne exemple rek ñu mu nekk benn couleur bu xonq boo xam ne ñëpp rek dañoo war a maase sol benn mbubb mu xonq kenn waratul sol lu weex booy sol mbaxana mbaxana mu xonq nga war a sol booy kaalaw kaalaw gu xonq ñoom at lool ñoom ni gisee ci ci ci ci ci ci ci taarifaat yi jiitu da nga gis ne ñoom liñ taxawal fexe ba àdduna bi yëpp ñu bokk gisin bokk doxin bokk waxin ci wàll yëpp te loolu ku xam ne loolu euh, lu lu wuute la ak li nga xam ne mooy sunatul xayaati fil kawn loolu xam ne loolu mënul nekk te loolu dinañ dem buñ demee ba ci biir waxtaan wi ci jeexan dinañ gis loolu mais fexe ba loolu lépp àddina bi di dox gisee benn gisin ak doxin waaye loolu lépp gisin boobu tamit dafay dëppoog gisin bi nga xam ne moom la Amérique bi nga xam ne moom moo dominé àddina bi gisee parce que loolu lañ yaakaar ne gisin boobu Amérique ni mu gisee moom àddina ak ni mu gisee ci wàllu démocratie ci wàllu yëpp jàpp nañ ne ki bu doxewul noonu yow da ngaa tardé kon ñëpp noonu doxalin wa Amérique doxe moom la réew yëpp war a bàyyi lañ nekkoon muy seen i gëm seen i seen i culture bàyyi ko jël du fekk si Amérique ci doxalin te Amérique mi nga xam ne moom jàpp na ne moo mooy mooy police bi nga xam ne moom mooy mooy mooy police àddina bi moom noonu la jàppee boppam moom jàpp na ne mooy ki nga xam ne moom mooy police bi nga xam ne moo war a régler àddina bi fépp fu aw ay di tàkk wala fépp fu problème nekk war na faa mën a dem te doxul fa dugg fa pour régler problème ya fa nekk moom loolu noonu la gisee kon kon jàpp na ne àddina bi mooy saydul kaw ni ci moom mooy sang bi nga xam ne mooy sangu àddina bi yëpp noonu kon gisin boobu gis nañ ne noonu la américain yi gisee ne àddina bi noonu la war a doxee lu ci mën a am rek dinañ gis ne kon léegi système bi nga xam ne mooy la mondialisation dafa nekk benn phénomène boo xam ne nii dafa ñëw ci fukki at yi wala ñaar fukki at yu mujj yi te mooy fukki at yu mujj ci dernier siècle bii ñu génn moo xam te lii problème bi dëgg-dëgg du mu nekk benn benn benn benn mondialisation mu nekk benn yat boo xam ne mën na aw yat la woo xam ne yatu boo xam ne yatu colonial la boo xam ne colonisation la boo xam ne nii day fa ñëwaat bu bees boo xam ne bu bokkute nag bii fi jiitu woon parce que dañoo ñëwoon yor doole yor force di ñu di ñu ku bañ ñu ñu ñu ñu duma la léegi nag dañuy koy ñëw indi ko ci anam goo xam ne yow ci sa bopp yow yaa koy bëggal sa bopp te loolu bu ñu demee ba ci biir waxtaan yi dinañ ko gis muy day dem ba nga xam ne nekkatul loo xam ne ne yow yaay am choix boo xam ne nii yow yaay jëli ñëw indi lool ci sa biir kër wala ci sa doxalin wala ci sa ci sa ci sa doxalin àddina loolu dangay dem ba gis ko muy nekk kon benn benn yat woo xam ne nii américains yi wala wala tubaab yi ñoom ñoo ko yar pour indiwaat benn façon de colonisation boo xam ne bu bees kon loolu mooy définition bi nga xam ne nii moom lañ bëggoon a def ci ma muy ne danañ gis ne awlama euh, d'abord bu ñu def benn euh, tënk rek ma nekk na ay kenn ku ne euh, danañ gis ne ay taarifaat yu bari am na ci boo demee kenn ku ne ni mu koy gisee ci côté culture noonu la koy jàngale kii ci côté économique ci kii ci côté commerce kii kenn ku ne ci côté bi mu yëngu rek même ñi ci bind sax kenn ku ne côté bi nga koy tanaawulee mooy côté bi nga xam ne moom ngay yëngoo mooy kon dafa nekk définition bu jafe boo xam ne ni pour nga jafe nga ne lii mooy mondialisation mais ñu gisee rek ci gàttal mooy nekk na mbir moo xam ne ni ñu bëgg àddina bi yëpp gis-gisin boo xam ne moom la américain yi yor bëgg àddina bi yëpp ñu doxee ci doxin woowu gisee noonu ni muy gisee képp ku gisewul ni muy gisee sax euh, jàpp nañ ne la yow dangaa génn ci àddina bi yow bokkatoo daanaka da nga tardé kon loolu moom la ñu gis ne ci ci définition bi danañ gis ne loolu beneen tomb bi nga xam ne moom lañ bëgg a dugg mooy nas ab yi nachatul ma fan la ma sosee dana baax ñu xam lii ñu waxtaanee fan la bàyyi ko ba ak fii ñu toll ba fii ñu toll fi na nii. loolu nag dana gisaat ba tey wuute am na ci wuute am na ci ba tey ci lan mooy gis nañ ci loolu ci ñaari wax ñii dañoo gis ne mondialisation dafa nekk benn phénomène boo xam ne lu yàgg la ci àddina ay jiitu na lu mat juróomi siècle am na ñu ne mi ngi commencé ci la la reconnaissance européenne. mooy maanaam nahja al euh, nahja al européen mooy bi Europe commencé am seen commencé jug nga xam ne booba dem nañ ba église bi léegi nga xam ne ñoom yoroon wàllu diine yi dox doxalin àddina bi yëpp nit ñi bàyyi nañ def leen sawra boo xam ne ni pour Europe jugaat pour jéem a soqalikuwaat ñu bari nee nañ foofu fi la mondialisation boobu commencé ki sama an-nahj al-européen al-hadith mooy reconnaissance euh, européenne moderne foofu la wax ne ñu bari nañ foofu la commencé Europe ci commencé développé ci wàllu technologie wàllu commerce ci ci ci côté yu bëree bëri ñu gis ne wàllu relation yi nga xam ne diggante ci biir Europe xeet yi jokkoo gi gën a naa yomb muy diggante Europe ay France ay Angleterre gis nañu seen biir jokkoo googu mi nga am commencé am influence commencé am yenn réew yi di jóge ci dem ci yeneen réew di fa investir loolu bi mu ko commencé am ci biir Europe am na ñoo xam ne foofu nee nañ foofu la baat bi di mondialisation commencé muy zaman an nahda al européen am na ñu bëri ñu gis ne foofu la baat Euh, mondialisation commencé mais ba tey am na ñoo xam ne gis nañ ne baat bi zahira jadida benn phénomène bu bees la boo xam ne nii bi mu bi mu commencé yàggul comme ni ñu ko waxee muy phénomène boo xam ne ni euh, ñu bari nee nañ mooy li ñu doon wax léegi ci ci commencement bi mu ngi commencé am ci bi commencé système capitaliste bi bi mooy li ñu doon système capitaliste bi commencé développé ci Europe commencé ci xarnu bu mujj bi après guerre mondiale bi wala ci avant guerre mondiale bi ci après juste après guerre mondiale ñu gis ne euh, système capitaliste bi ñu bari léegi parce que bu njëkk euh, Union soviétique moom moo fi nekkoon am force boo xam am doole mais bi ñu duggee après guerre mondiale bi ba xarbul baarida xañ na loolu ci baat yi ñu waroon a définir mooy xeex la boo xam ne ni mooy guerre froide bi ñu te loolu mu ngi am ci diggante États-Unis ak Amérique ak astaghfirullah États-Unis ak Union soviétique parce que boobu Union soviétique am na doole joo xam ne ci àddina bi doole joo am doole réew yu bari ay Afghani ay Afghanistan tey jii ñuy wax yooyu yëpp ci Ittihad soviétique la bokkoon bu njëkk loolu boobu doole jooj mais bi ñu demee ci biir tubaab yi commencé di xeex Union soviétique te loolu lépp Amérique gis ne système communiste boobu dafay war a jóge système capitaliste ñëw war a wuutu léegi ñu gis ne Amérique dafa commencé jël di jàppale ay ñenn ci biir réew yooyu pour ñu jéem a xaajaloo génn ci biir Union soviétique ñu gis ne léegi xeex commencé naa am ci entre Amérique euh, ak ak ak ak état ak Union soviétique muy wax xar bu bari parce que ñaari bi après guerre mondiale dafa am dañoo allié ñii jàppale Amérique Europe ak ay Angleterre ñu bari jàppale Amérique mais Europe bu ñu jëlee duwalu Europe à charqia mooy pays Europe de l'Ouest yi ñi nga xam ne ñoo doon jàppale Russie do ñoom it allié ak Union soviétique mu nekkoon kon ñaari alliance yoo xam ne amoon na ci jamono boobu alliance boo xam ne Union soviétique moo ci ne ak benn alliance boo xam ne ni Amérique moo ci ne ak ñim allié mais bi ñu demee ba ci xarbul barida ba Ittihad soviétique en 1991 nga xam ne ci la Ittihad soviétique daanaka daanoo amatul booba jidaaru Berlin bi ñuy wax daano nga xam ne dafa amoon alman shafi ak alman alxarbi alman euh, Occident ak Allemagne euh, ouest nga xam ne dafa amul benn mur de séparation bu leen xaajale woon mais ci en 1960 commencé mur boobu daanu commencé Union soviétique doole ji mu amoon mu jiw mu daanu réew yu bari am seen istiqlaaliya léegi ñu gis ne ci la nag daal di système mondialisation wala système bi ñu bëgg a waxaale muy nouvel ordre mondial ci la nag après guerre golfe juste rek Amérique daal di taxaw nag moom it ci terrain bi comme moom fi nekkoon nag Union soviétique bi mu daanoo mu taxaw daal di imposé wu boppam wane nag léegi nag man maa fi ci àddina bi man maa war a nekk nag contrôler àddina bi ni mu war a doxee boobu nag lañ gis ne ñu bari ñeneen ñi gis ne kon baat bi foofu la commencé jugoo kon gis nañ ne baat bi ñi nga xam ne dañoo waxoon ne euh, phénomène bu yàgg la ak ñi xam ne dañoo wax ne baat bi kat phénomène bu bees la boo xam ne ni mi ngi am après bi Union soviétique daanoo loolu ñoom Amérique daal di taxaw place Union soviétique daal di mujj nekk ki nga xam ne mooy police àddina bi ñu doon wax saytara lépp ñëpp topp ci ginnaaw ba Union soviétique mi nga xam ne moom moo jiite woon yëf yi daanaka daa mujjaat topp ci wàllu Amérique ndax ñoom problème économique bu ñax te bu demee ba ci kanam dinañ gis loolu ci waxtaan wi. kon loolu mooy li nga xam ne ni moom lañ bëggoon a tënk ci fi nga xam ne moom la baat boobu soso baatu awlama ñaari kuréel ñoo am ñii nee nañ baat bi lu yàgg la mi ngi commencé ci zamana naxdal européen mooy jamono bi nga xam ne Europe mi ngi commencé jug di avancé ci wàllu yëpp am na ñu ne nag baat bi ñi ci des ne baat bi baat bu bees la boo xam ne ne mi nga am après après bi Union soviétique daanoo beneen tomb bi nga xam ne di moom lañ bëgg a waxtaanee mooy ahdaful alama wa atharuha mooy objectif bi nga xam ne moom la mondialisation am ak effet bi nga xam ne ni moom la moom la moom la am ci àddina bi ñuy dund ñu gis ne euh, danañ gis ne kenn képp koo xam ne indi na benn mbir mu bees walla benn phénomène boo xam ne nit ñi xamuñu ko woon di nga ko jéem a wan nit ñi wan ne leen na kat lii lu baax la rafetal leen wan ne leen kat mondialisation dafa war a nekk leen xam ne dafay gën a bu dee réew yi sous-développé da leen wan ne leen ci ngeen man a jaar pour avancer mooy ñu gis ko ci bari daanaka ci réew yi sous-développé ñi nga xam ne ñoo am après indépendance ci année 60 yi nga xam ne daanaka mënuñu woon a avancer parce que tubaab yi ñu ngi fi woon ñu wan leen ne lii ci ngeen war a jaar pour mën a avancer gën a am ak relation tubaab yi relation occident bi pour gën a dugganteeg ñoom ñu jàppale leen pour ngeen avancer fekk ne loolu buñ demee da ngeen gis ne loolu ngaañ la bu mag ci ci ci ci sunu ci ci wàllu yépp noonu ci ci ci ci ci sunu réew yi ñoom ñu ne euh, mondialisation li ñu wax dafa nekk benn xariya kawniya comme ni ñu wax mooy village village boo xam ne ni addina bi dafa war a nekk benn benn goo xam ne nii dangay toog fii ni ñu ko doon waxee ci commencement bi da nekk Daaru Muxti di xam li xew ci Amérique di xam li xew ci Asie boo bëggee jokkoo ak ñoom jokkoo ci xarala yi technologie bu bees bi lépp lépp dañ ko gis ci wàllu njaay njënd ak njaay da nga mën a def fi def say transaction bancaire yoo xam doo déplacé wu sax da ngay toog fee siin jënd say marchandise toog fii ñu indi la ko ci wàllu yëpp ci wàllu yëpp danañ ko gis buñ demee ci ci ahdaf ci côté objectif euh, économique ak wàllu commerce danañ gis loolu mais ñoo ñi nga xam ne ñoo indi baat bi kon ñoom dañoo gis ne baat la mbir la moo xam ne nii lu am solo la ci àddina bi te àddina bi yëpp dañ cee war a adapté dund ko muy Amérique mi nga xam ne li nga leen ko waxee moom moo ne ci kaw moom mooy doxal lépp. mais dafay mel ne euh, yëf yi mbir bu nit bu fekkee dafa créé yëfam euh, dañu gis ne euh, créé ko. faaw sa intérêt nekk ci maanaam sa intérêt dana ci ne parce que Amérique bu du keree mbir moo xam ne intérêt nekku ci mais boo dee seet mbir mi dëgg na am nañ ci intérêt mais boo dee seet salbiyaat moo gën a bari ñun ci ci suñ réew yi nga xam ne nii mooy réew su développé yi nga xam ne ñooy jëflanteeg duwal xar bi mooy pays occident te loolu dinañ ko dinañ ko gis ci ci biir waxtaan yi te loolu euh, ni ngi leen ko waxee Mahathir mas na raisul wazara al marisi sabiq mas na nekk ex premier ministre bu Malaisie moom lañ doon wax ci début bi muy koo xam ne nii dafa teeloon a maanaam bàyyi xel li nga xam ne effet bi nga xam ne ni moom la mondialisation di def ci économique réew yi nga xam ne nii réew sous-développé yi boobu mu jëloon ci joxe ci munazama at tijaara al alami li ñuy wax OMC mooy organisation mondiale de la commerce mu yooyu xam ne ni buñ duggee ba ci biir ci wasaayu la ulama buñ demee ba ci biir danañ gis ne yi ay jumtukaay la yoo xam ne ni ñoom dañ koy jëfandikoo pour rek pour jaare ci pour euh, ci réew yi nga xam ne amuñu doole pour jéem leen cee nax jaaree ko foofu mooy ñu keree lu ñuy wax munazamati jaara alami euh, maxaati dafa wax ne munazamati jaara alami mooy OMC organisation mondiale de la santé nee na bépp mbir la moo xam ne dafay permettre réew yi nga xam ne ñoo am doole pour daanaka nee na ñu wan réew yi nga xam ne dañoo ñàkk maanaam daanaka parce que euh, te loolu dinañ ko gis tuuti ci biir mu ne dañ koo créé benn munazama boo xam ne nii buñ keree la mais dañ koy def di réew yu mag yi ñoom ñoo ko kere pour jéem a lekk lekk daanaka réew yu amul doole yi te buñ demee ba ci asarul iqtisadi danañ gis ne loolu lu lu leer la te loolu président France muy Jacques Chirac mas na koo wax ci euh, indépendance mooy 14 juillet bi nga xam ne moom la France indépendance de France wax na ci nee na mondialisation dafa nekk mbir moo xam ne dafa laaj ñu dapt ko ñu régler ko takk ko parce que waruñu bàyyi loo xam ne rek muy dem nii rek faa mu am lu ñu koy contrôler wala ñu koy saytara léegi dañ ko war a saytara parce que nee na nekk na mbir moo xam ne nii dafay nee na nee na facteur de développé mi ngi ci mais nag maa ne mais ne côté risque bi mais danger bi nee na moo ëpp sax doole li ci des parce que nee na dana indi ñetti mbir ba ca des mu ne dana indi exclusion sociale mooy dafa indi benn benn farax mooy li marocain di wax fawqa sama taxta al ardi mooy dañu gis ne ñii dañuy nekk ci kaw ñoom benn qaahida bu ñu wax nee na borom xaalis yi ñooy nekk fawqa sama yor xaalis yor ay milliards ne ci kaw mais nit ñi ci des nekk taxta al ardi maanaam nekk ci suuf du ñor dara di sonn du amuñu ñu ñu lekk léegi nag dafa indi exclusion boobu day am parce que ñii dañuy nekk fii ñi ñi nekk fee parce que li ko waral mooy ñii dañu am xaalis système la boo xam ne nii rek daanaka borom xaalis yi daanaka ñu ci ëpp di jariñu ñu ci des toog rek ñoom ber seeni loxo toog di xoole mu ne beneen phénomène la boo xam ne dafa indi li ñuy wax al jarima criminel dafa indi kirminal day gën a yokk criminel ci àddina bi parce que danañ gis ne bu ñii dee am xaalis ñii duñu am xaalis mais ñi dodal xaalis dañuy manifester révolté wu gis seen bopp ci mbir yi te loolu euh, buñ xoolee rek lii am ci ginnaaw ci réew yi nga xam ne mooy duwal euh, Euh, arab yi danañ gis loolu parce que boo jëlee ci réew yu naar yi gis ne wala nga dund fa di nga gis ne alal ji dafay mel ne dafay concentré wu ci ñenn ñi rek ñi ci des dañuy toog duñu yor dara di toog di xaar ndimbal ak yërmande ji ñu leen ñu leen war a jàppale léegi nag loolu dafa indi day dem ba nit ki day gis boppam maanaam révolté wu wan ne kat dëkk ci ay quartiers yu pauvre yu sonn ñii dëkk yor ay limousine te gis nañ ko bu yàggul rek euh, ci suñu réew mi lu noonu am na fi kon loolu lii Jacques Chirac doon wax te waxoon ko am à 2000 le 2000 la ko waxoon loolu commencé nañ ko dund mais nee na dafa dafay système bi tamit mooy système bi ñuy wax mooy mondialisation nee dafay menacer suñ système économique yi am parce que nee na ñoom mondialisation dafa nekk benn système boo xam dafay menacer yeneen système yi nga xam ne ñoo am ci àddina parce que dañoo gis ne benn Amérique ñoom dañoo gis ne benn système rek moom la àddina bi yëpp war a doxe moom la ñu war a gisee wàllu économique ak jaay te loolu bu boobaa ñeneen ñi nga xam ne yoroon nañ benn système ci dund dañuy daal di am problème kon léegi pour ñu tënk défini euh, objectif yi nga xam ne ni moom la mondialisation am ba ci njëkk ñu jël euh, objectif euh, économique wala effet bi nga xam ne moom la am ci wàllu économique liñ jublu ci mondialisation mooy alxadaful iqtisaadi boobu mooy fexe ba àddina bi bu nekk benn suuqa waaxid benn benn marché boo xam ne nii mel na marché jaww bi nga xam ne kenn ku ne da ngaa war a indi sa marchandise rek ñëpp jal fa kenn ku ne indi li nga yor nee na ñoom noonu lañ gisee ne mondialisation noonu la war a noonu la war a demee mais dinañ gis ne mondialisation dafa séddale monde bi ñaari ñaari yëf ci wàll économie boo jëlee mel mooy benn benn xisme boo xam ne nii ñoom ñooy ñooy produire ñooy développer ñooy ñooy créer ñooy génn seen technologie ñooy créer seen avion ñooy def lépp beneen beneen beneen wàll goo xam ne ñoom dañoo toog rek di xoole wala beneen côté boo xam ne ni ñoom li ñuy def mooy consommer rek lañuy def li suñ benn euh, prof doon wax nee na tubaab yi ñoom bu ñuy jàng bu ñuy jàng ñoom nan la ñuy defaree avion ñun ñi ñuy jàngal nan la ñuy dawalee avion nga xam ne il ñun ñu xam nan la ñuy dawalee avion mais nan la ñuy defar avion mais dañuy jàngal mais kon ñun dafa mel ni ay pays ay duwal mustaxlika dañuy mel ni ay pays consommateurs yoo xam ne ni tubaab yi ñoom ñooy defar seeni seeni seeni marché seeni technologie seeni oto seeni lépp ñoom ñuy ñëw di ñu ko jox ñun ñuy consommer ñun daal duñu def dara loolu kon danañ ko gis ne te ñoom li leen jiital li ëpp solo ci ci économie yëpp tubaab bi système eh, bi ñuy waxtaane maanaam madda rek man li ñu jiital mooy jiital wàllu économique mu jiital madda jiital xaalis te loolu mooy li nga xam ne moom la philosophie italien bi Machiavel doon wax comme daanaka ñoom foofu lañ baase li ñu naan alxaayatu barilu wasila la fin justifier la moyen nga xam ne nit ki ñoom ñoom li li seen xaaye ñoom ñoom am xaalis bi raddi nazar nag nuñ ko mën a amee rek baax na moo xam dañ ci blanchiment d'argent la ñuy def moo xam lu ñu mën a def moo xam lu riba la wala lu mën a doon te gis nañ seen système yépp système riba la mooy euh, te ni ko mbokk mi fi bàyyikoon sunu mag doon waxtaane dégg ngeen ko ci waxtaan mooy seen système yépp daanaka li yépp daanaka riba mais ñu gis ne kon ñoom lii seen euh, yitte yépp mooy matt rek ak xaalis rek nu ñu amee xaalis nag moom baax na bu defee ñun moom dañuy nekk réew yoo xam ne ni dañuy toog rek ñoom di consommer duñu am lenn loo xam ne moom la ñuy def mais dinañ gis ne tey ba tey ci système boobu dinañ gis ne maanaam système la ba tey boo xam ne nii dafay permettre li ñu doon wax al sharik al mutaaddid al jinsiyat yooyu ñu doon wax muy euh, société multinationalisme yooyu mais danañ gis ne muy ci suñu réew mi rek danañ gis ay sociétés yoo xam ne nii dañuy ju dañuy jugee France wala ñu jugee Amérique ñëw yor seen investissement yoo xam ne dañuy yor ay milliards exemple bu ñëwoon yow fekk te dafay yàq système économique bi nga xam ne local bi ñu fekk ci réew mi parce que bu ñu fekkoon baykat bi mu yor ab machine ab sareet di góor góor kee jóge Amérique ñëw yor ay plus de milliards pour investir ko ci mbay te gis nañ ko dem ci ñaay bi wala nga dem ci euh, Ross euh, euh, Béthio yi di nga gis ne tubaab yi investissement bi ñu fay def ay milliards la jël mais milliards nekkul ne dañoo bëgg soqali réew mais seen bopp la ñuy liggéeyal da ngay gis koo xam ne day ñëw indi milliards da ci boo xam ne ni day dëkk xasirul amat mooy investissement bi day nekk comme léegi dañuy ci saison bi bi ñu war a def mbay trois ñu ñëw investir ci ay milliards récolte ci loo xam ne nii bu ñu la waxoon lim doon rek dangay ngay waaru ci yàlla daal di jël loolu yépp yóbbuwaat Europe gañewaat ñëw fii ñoom ñu daal suñu réew mi dafa mel ne benn marché la boo xam dañ fi ñëw wala benn terre la boo xam ne ni fi lañ ñëw rek investir seen xaalis yóbbuwaat parce que ku xam gis ne Europe espace ñoom amatuñ ko ñu bari ñu ngi ñëw ci réew yi bu ko defee nit ñi it yombal leen état bi yombal leen ko ba tasxilaat yi ñu leen di jox wala privilège yi ñu leen di jox duñ ko jox ñi nga xam ne ni ñooy bay ñooy ñi nga xam ne ni ñoo nekk ci réew mi di góorgóor di liggéey bu ko defee ñoom bu ñëwee investir seen xaalis ba pare dañu gis ne euh, danañ gis ne maanaam euh, ci wàllu googu mooy da danañ gis ne main d'œuvre parce que ñoom bu doon Europe ngay jël di liggéeyloo ab tubaab di ko fayloo mille mille euro boo ñëwoon fii boo fayloo ni cinq cent euros mu liggéeyal la kon ñoom danañ gisaat ne ñoom mondialisation ñoom daanaka ci seen bopp lay dellu li ñu wax mondialisation lépp ci côté économique bi ñoom dañ koo def fexe ba fexe ne moon na monde bi nekk benn mais loolu lépp mu nekk loo xam ne seen intérêt ak seen njariñ lay doon parce que bu ñëwee fi investir fi jël ay milliards bu ñu dem yóbbaale ay xaalisu réew mi yëpp yóbbu loolu lu garaaw la ko defee économie locale bi nga xam ne ñoo fi nekk di góorgóorlu ñoom amuñu jàppandal yoo xam ne ñu même ñoom niñ ko amee ñoom ko kon loolu dina dinañ ko gis ci waxtaan yi mais dinañ gis ne wax euh, dinañ gis ci ci wàllu économique boobu soxfir la mais dinañ gis ne ci tamit ci côté ak économique boobu dinañ gis ne euh, tubaab yi dañ koo def maanaam euh, pour fexe rek maanaam saytara àddina bi ci wàllu économique saytara àddina bi ci wàllu économique mooy danañ gis ne ñoom bu ñëwee fii Euh, fexe ba li ñuy wax ne dañuy fexe ba àddina bi nekk benn ay wax la ñuy wax ci kaw ni ne fexe dañuy fexe ay coopération yu ñuy def di fexe di jàppalante ci sunu biir mais coopération yi boo ko xoolee ci biir bi la ko lal dëgg-dëgg ñun ñoo sunu ndee moom moo ci nekk mais du nekk daanaka li ci ëpp sunu njariñ kon loolu dinañ gis ne ay mbir la yoo xam ne nii lépp yoo xam ne nii ci wàllu économique dina dina dina indi ay ay problème mais bu ñu demee tamit ci côté réewi naar yi dinañ gis ne ñoom ci wàllu économique tubaab yi parce que comme ñoom ñoo yor naft yor pétrole mi nga xam ne mooy ressource bi gën a am doole ci àddina bi fi ne nii mais dinañ gis ne tubaab yi dañoo fexe ba li ñuy wax mondialisation pour ñu gën a fexe investissement naar yooyu investisseurs yooyu wala bailleur de fonds yi fexe bay ñëw di investir ci réewi Europe yi bu ko defee seen xaalis yooyu di tëdd ci biir Europe xaalis boobu di ko defee yi ñoom di ci mën a jariñ te gis nañ ne naar yi daanaka li ëpp seen i daanaka ñu ngi ci Europe ci seen banques yi bu ko tubaab yi ñoom it di ci jël di ci jariñu kon danañ gisaat ci côté boobu ci côté économique bi danañ gis ne kon lépp li li ñuy wax naan économie fexe ba àddina bi nekk benn dañ koy wax ni mais ñun ci réew yi nga xam ne ni dëgg la baax na ci côté am na ay ijabiyaat mais boo xoolee salbiyaat yi mu ëpp ijabiyaat yi ci côté économique bi kon loolu dinañ ko gis mais ci côté économique bi dinañ gis ay danger yoo xam ne ni am nañ ci danañ gis ne kon alal ji alali àddina bi yëpp kat dafa mel ne dafa concentré wu ci ay fi a xalila min an nit ñu néew ñoo yor àddina bi ñu néew parce que am na benn majalla bu ñuy wax Times euh, ci Amérique lay génne biñ ñu defee recensement dinañ trois cent cinquante huit millions milliardaires milliardaires trois mooy ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñett ci ay milliardaires nee na boo jëlee sawra àddina bi yëpp li ñor ci alal boo xaajoon àddina bi téeméeri xaaj nee na ñaar fukki xaaj yooyu nee na trois cent cinquante huit personnes yooyu ñoo leen moom ci àddina bi kon loolu lu dangereux la lu garaaw la nga xam ne àddina bi ñu toll ñu ñaan ay six milliards nga xam ne ay six milliards ci ay doomu aadama ñu ne la àddina bi boo xaajee loolu nag euh, téeméeri xaaj ñaar fukki xaaj yi trois cent cinquante huit milliardaires ñoo leen moom ci asale loolu lu dangereux la lu garaaw la te loolu danañ ko gis parce que danañ boo xoolee société yu mag yépp daanaka ay ay individu ñoo leen moo boo jëlee lu mel ay Microsoft mais ay nga xam ne benn waaye moo leen wax daanaka li ma am ci àll ci àddina kenn xamul kon loolu dañ gis ne danger bu mag la buñ ko dee dund muy loo xam ne nii léegi ñi am xaalis li ñuy wax ne al aghnia yazdaadu ghaniyan wal fuqara yazdaadu faqra ñi am dañuy gën a am mais ñu ñàkk yi dañuy gën a nekk ñu ñàkk parce que loolu lu garaaw la dafay gën a yokk li ñuy wax euh, semence mooy maanaam ñàkkum liggéey danger yi nga xam ne am na ci côté économique bi parce que di ko waral mooy bu boobaa euh, ñi nga xam ne nii wàllu consommation bi day wàññi parce que nit ñi bu ñu liggéeyoo rek li ñu war a consommer dootuñu ko consommer parce que boo liggéeyee la nga bëgg dara jënd dara doo ko am te loolu lu garaaw la te loolu danañ gis ne recensement bi ñu mujj def mooy xayma bu ñu mujjoon doon def te Euh, ONU def ko ne gis nañ ne boo jëlee quatre-vingt huit cent millions personnes ci àddina bi ñi ngi solle ñoo xam ne amuñu liggéey te loolu kon gis nañ nga gisaat boo ko mu xaaranaa ñi nga xam ne trois cent cinquante huit milliardaires yoo xam ne ci àddina bi saytara ak xaalis àddina bi yor loo xam ne daanaka daanaka xaw naa jege nit sukkandiku alam liñ am ci àddina kon loolu da nga gis ne dangereux la bu garaaw a garaaw boo xam ne ni am kii kii boobu am na ko mais ñu gisaat ne ba tey ci ci ci ci semence boobu li ko yokk mooy yenn sociétés yu mag yi da nga gis ne dañuy commencer licencier di dàq ñu baree baree bari duñ ko dàq ne problème économique la te gis nañ ko ci crise bi amoon ci ci ci ci jamono yee passé ci Amérique dañoo gis ne société yu bari dañoo commencer maanaam di licencier nit ñi di dàq nit ñi te loolu te te teewut kat ñi nga xam ne ñoo fa doon ay actionnaire ci société parce que léeg-léeg day nekk ay société comme ni nga ko doon wax rek société mutaadid jinsiyat mooy société multidima multinationalisme mooy société yi nga xam nit ñu bari ñoo ko bokk. di nga gis ne société yi ñi di ci joxe toujours dañuy def bu année bi jeexee kenn ku ne gis nañ ci benn société boo xam ne kenn ku ne la nga doon am yokkal na ci cinq millions de dollars nañ la ci société boobu la nga doon am te teewul ñoom ña ngay licencié waa diine kon ñoom dafa ne ñoom dañoo jug pour rek bi nit ñi bañ a liggéey wala nit di am wala ñii duñ am te loolu loolu loolu lu garaw la loolu kon dinañ ko gis ne ci côté eh, ci danger yi nga xam ne am na ci côté économique bi loolu moom lañ doon tënk ci côté économique kon gis nañ ci tënk ci côté économique système la boo xam ne dañoo bëgg àddina bi yëpp nekk benn ci wàllu jënd ak jaay ci wàllu commerce ci wàllu yëpp mais nag am na ay dangereux yoo xam ne ni am na ci dañu wax ne jënd ak jaay kenn ku ne am nga droit dem investir mais boo dee seet li ëpp ñun ñoom ñun ñooy nekk pays yi nga xam ne ay pays consommateurs lañ mooy ñi nga xam ne ñun dañuy consommer rek dañu toog rek di xaar tubaab yi toog bu yàq ñun lekk mais ñun duñ amuñu droit toog bu yàq yóbbu leen ñun daanaka boo dee seet Amérique mi nga xam ne ni moom mooy woote lii ñuy waxtaane nii muy mondialisation nanguwul sax daanaka benn pays di exporter di ñëw pour du importer yu ci bari du ko nangu ku ko exporter du ko ci réew moom kay moom mooy exporter waaye pour importer moom déedéet déedéet kon loolu nga gis ne ànd amul maandu amul foofu ci kon ci jëflante bi ñu wax noonu kon ñu dugg ci côté wàllu euh, effet bi nga xam ne ni am na ko ci wàllu wàllu politique ndax danañ gis ne ci wàllu économique liñ ci jublu dëgg-dëgg ñoom mooy fexe ba saytara mooy décision politique yi nga xam ne moom mooy am ci wàll àddina bi fexe am ñoom régime yi nga xam ne ñoo ne ci àddina bi yëpp ñoom ñoom ñu topp Amérique topp réew Occident yi nga xam ne yow ñeme woo sax maanaam jële yenn décision yi te amoo ci ndigalu France wala amoo ci ndigalu Amérique wala ndigalu keneen ak keneen loolu danañ gis ne ci côté ci côté système politique bi dinañ gis ne loolu am na dañuy wax la ne mondialisation ci côté politique mais dafa nekk loo xam ne ni euh, mbir la moo xam ne ni dañ koy wax pour mën a tadaxul ci mbiri jàmbur yi parce que danañ gis ne Amérique ci guerre yu bari wala xeex yu bari ci àddina bi fu problème am rek danañ fa dugal seen loxo am nañ droit dugg fa di di fa dem régler problème yooyu te duñu am sax ah, li ñu naan chargé de légitimité internationale bi nga xam ne ONU euh, euh, ci boppam mooy li ñuy wax mbootaayu xeet bi ñi nga xam ne ñoom ñooy ñooy dox yor doxalin àddina bi fexe ba jàmm di am ci àddina bi mais Amérique daanaka gis nañ ko ci guerre Irak bi bi nga xam ne nii guerre bi am na bi euh, bi mu bëggee attaque Irak après guerre bi bi mu bëggee attaque Irak tuumaal ko ne Irak dafa yore arme biologie mooy arme nucléaire yi ñu doon wax mais avant ONU wala conseil de sécurité sax di joxe décision am ci loolu Amérique gis nañ ne moom jóg na automatiquement daal di daw ci kaw Irak après réew yu bari doog cee kon di nga gis ne bu euh, ci wàllu euh, économique euh, ci wàllu politique boobu di nga gis ne liñ ci jublu lépp mooy fexe ba saytara àddina bi ci wàllu politique fexe ba moom àddina bi fépp fu ne ñu fay dugal seen loxo di fa nekk te loolu gis nañ ne Bush George Bush mi mujj mi nga xam ne en mille bi nga xam ne al ittihadul al fédérali al fédération bi nga xam ne amoon na ci diggante juif yi ak chrétiens yi nga xam ne ñoo àndoon def benn fédération discours bi nga xam ne nii moom la fa buus wax di nga ci dégg ne kon moom euh, li ñu doon wax nii léegi ñi nga pour tadaxul wala lépp lu leen benn institution bu nekk ci àddina bi te arrangé wu leen rek taxaw nañ pour dindi ko wala lépp leen bëgg a gàllankoor rek jóge nañ te moom moo wax ne nee na bépp organisation internationale moom buus mooy wax mu ne bépp organisation internationale mais bépp mbootaay xeet boo xam ne taxaw na pour jéem a gàllankoor intérêt Amérique pour opposer wu ci intérêt Amérique wala intérêt Israël parce que li ñu wax li borom borom xam-xam euh, euh, ku ñu wax Abdul Hamid Kiski daana wax nee na bu la neexee sax nga ne doomu Amérique la mu ne bépp intérêt boo xam ne nii bépp munazamat wala organisation boo xam taxaw na pour gàllankoor intérêt Amérique moo xam mu nekk Nations Unies muy muy ONU mbootaay xeet moo xam mu nekk Union africaine muy comme nuñ ñu ko xamee moo xam mooy Ligue arabe bu mu ci mën a doon bu taxaw wala Croix-Rouge ma ne munazama dina ci àdd yëpp bu taxaw proposé inter-Amérique nee na taxaw na ñoom pour yàq pour pour pour pour xàll loolu maanaam fexe ba ñoom seenu liggéey a amati solo te loolu gis nañ ko bu baax a baax a baax mais dinañ gis ne tamit euh, dafay dem ba doyadal maanaam euh, li ñuy wax souveraineté nationale mooy. maanaam état parce que état dafa war a nekk mbir moo xam dafa war am doole di aar peuple bi yor seen sécurité yooyu mais dañ gis ne danañ dem ba nga xam ne ni maanaam état bi doole jëm waroon a am dootu ko am parce que Amérique mooy ñëw di di dugg fu mu ko neexee bu dugg ci sa réew bu ko neexee génn bu ko neexee te ko yow état bi nga xam ne peuple bi moo ko fal mu nekkal leen fi daanaka doole ji day dem ba dootu amati solo léegi dañuy jël ay ay munazamat xayru xokkoom yi ay organisation non gouvernementale mooy comme euh, ci baat bi dañ ko gis léegi daanaka ñooy taxaw rôle rôle boo xam ne nii parti politique yi rôle bi ñu waroon a taxaw léegi ay munazama la ñuy créé yoo xam ne nii ñoom ñoo leen di financé ba day mujj rôle bi ñu waroon a taxaw duñ ko taxaw te danañ ko gis ci muy danañ gis ne ay lu mel ne xañ na baat bi ñu jégalu lu mel ne rado danañ ko gis parce que boo ko xool actualité bi temps yi da nga gis ne parti politique yi léegi lu mel ne euh, opposition bi daanaka ah, bu seen rôle nit ñi sax faaleetul de ay mouvement la ñuy créer di créer ay ay rado ay yoo xam ne ni kenn xamul lum ay droit de l'homme la ñuy wax mais nga gis ne day dem ba nga xam ne dafay wàññi doole état bi doole ji mu war na am pour saytara ko dafa dem ba wàññi doole jooju kon loolu dinañ ko gis ci côté boobu dina dinañ gis ne réew yi nga xam ne mooy réewu jullit yi réewi jullit yi dañuy fexe ba wàññi seen doole yi yi nga xam ne ni yu baree bari ci seen i biiri droit seen constitution yi nga xam ne moo leen ko may ñu war di àtte nu mu leen neex mais dañoo gis ne dañuy dugg ba ci seen biir constitution fexe ba yenn loi yi ñu la koy fas daanaka dindiloo wala ñu indi ci ay ay mën ay réforme te gis nañ ko Arabie saoudite bi après 11 septembre bi amee gis nañ ne Amérique dafa taxaw ci réen duwal islam yi pour seen manahiju taalim mooy méthode bi nga xam ne moom la ñu dafa dem ba proposé la nee na am na yenn ayaati alxuraan yi ayaati xuraan yi yoo xam ne ni dañu ko war a xasaf dindi ko ci bu ñuy jàngale parce que nee na dañu dañu former xale yi boo léegi ñu nekk ay terrorisme kon loolu lu garaaw la nga xam ne dañ seen manhaj yu taalim bari na ci réew yoo xam boo demee Pakistan dañ leen proposé imposé leen pour ñu sensé ko sinon financement yi leen def duñ la ko def bu ko defee dañu mujj nga obligé wu wàññi nga xam ne mooy Euh, manahij bi nga xoolaat yenn aaya yi wala yeneen discours yi ñu ngay waxee bu ko defee boo liggéey bu xale yi buñu màggee dootuñu mën a nekk ñoo xam dañuy bañ Amérique fexe ba bëgg leen Amérique war na leen Amérique réew la moo xam ne ni ñëpp dañ ko war a bëgg parce que réew mu avancé la loolu kon danañ ko gis ci côté politique bi kon euh, ñu jàll pour tënk rek ci ñu demaat ci beneen tomb muy côté côté culturel muy lu am solo booy daanaka boo dee seet bu ñu waxaa wala ma dëgg-dëgg Euh, côté yëpp am na solo mais côté aspect culturel bi moom moo ci ëpp solo ma xam loo xam ne loo xam ne ni ñu dundee sax dafa yéeme muy côté média ci côté yëpp mooy li borom xam-xam bi naan li kulli zamanin mada aaya wa ayatu hadha zaman az-zuhuf nee na jamono ju ne dafa mel ne am na kiimtaan gu faaye jamono ji nag dafa mel ne li ñuy wax média mooy li nga xam ne mooy mooy mooy bu doon xar mooy xar baaxu yi léegi nag loolu danañ gis ne mondialisation dafa taxaw ci ci saare ay information ci saare ci wàllu fexe ba nit ñi di mën di jokkaloo comme ni ñu ko doon wax ci jokkaloo gi loolu lépp day dugg ci aspect culturel nit ñi xarale yu bees yi jokkaloo gi ci wàllu internet bi ci wàllu yëpp ci wàllu téléphone yi ci wàllu télévision yi nit ñi tele yi mais loolu lépp da ngay gis ne am na njariñ am na njariñ euh, amal nañu njariñ mais li ki am njariñ mooy ci ki nga xam ne xam na nu muy seggee ni muy jëlee l'islam dañuy jàngal li ñuy wax al manhaj al intiqa'i mooy nit ki méthode bi nga xam ne moom lay segg mbir mu ne ni nga koy jàngee ni nga koy seggee mais bu fekkee da def lu ñëw rek nga jël bu yàggee boo moytuwul di nga di nga am problème bu mag parce que tubaab yi ñoom euh, dañuy jël rek di ñu di ñu imposer yu baree baree bari waaye ñu nit war nañoo mën a xam bu baax a baax li ñuy jël lan la te kon dinañ gis ne ci côté économie ci côté culturel bi ci wàllu information wàllu culturel wàllu yëpp waaye nga xam nii moo ci nekk ci côté boobu culture bi danañ gis ne réew da kenn ku ne da am say aada ay say taqaalit am say mbaax yoo xam ne yaa ngi ko donne woon ci say maam mu nekk lu yàgg loo xam ne ni rawatina ñun julli ñu nga xam ne ñoo xam ne asaqafa islamique mu ñu am culture islamique mais dañuy gis ne ci mondialisation dafa nekk mbir moo xam ne nii Euh, dañuy fexe ba loolu nga gëmoon jëlee woon ko ci ñoom maam nga bàyyi loolu lépp jël benn culture boo xam ne culture américain boo xam ne li gën a yéeme mooy ci Amérique dafa nekk réew moo xam ne nii mënoon a yow culture ab chinois nga jël wala culture culture um naar nga jël mais culture la boo xam ne ni ay parce que Amérique nekk na réew moo xam ne li naan dox daje la réew mu garaaw kenn ku ne da ñëw indi sa culture boo ñëwoon ab sénégalais sax ñëw yàgg fa xarañ ñu may la nationalité nga toog di fa liggéey daal am influence wu ci ci réew ma bu ko defee loolu culture boobu la ñuy bëgg a ñëw créer benn culture boo xam ne ni culture boo xam ne amul bu ko defee jël ko imposer ko nit ñi yow la nga amoon donne woon ko ci say maam donne woon ko ci say baay donne ko ci l'islam l'islam jàngal ñu ko ñu ñëw bàyyi loolu lépp jox la culture boobu kon danañ gis ne danse la boo xam ne nii texe ba frontière yi nga xam ne ni amoon na ñu génn amatul léegi frontière te ku ko xam xam na léegi boo duggee ci internet bi automatiquement yaa ngi États-Unis yaa ngi Angleterre yaa ngi fu la neex parce que jokkaloo gi moo demee noo xam ne nii noonu la mën a dem léegi nag loolu mu nekk mbir moo xam ne ni lu dangereux la loolu am na benn benn ustaas boo xam ne ni prof la boo xam ne ci relation internationale lay def dafa wax ne Amérique ci boppam dafa saytara li ñuy wax sawra al maalumaatiya mooy maanaam information ci bopp wala wàllu wàllu média dañ ko jël ba nga xam ne ni jël ko nag fas yéene ko médiatiser fas yéene fexe jël ay volet jël média bi li muy bëree bëri bëri li ñuy tasaaru ci na mais liñ ci jël mooy fexe ba jàllale culture Amérique jàllale valeur Amérique jël ko mu nekk exemple boo xam ne ni ku bëgg a développer wala ku ko defut yow daanaka bokkoo nga xam ne ci wàllu colin ci wàllu doxin ci wàllu waxin yow boo doxewul noonu wala gisewoo noonu dañ ne jàpp ne yow ku tardé nga te gis nañ ko dañ ko gis ci wàllu col yi ak wàllu yëpp mais danañ gis ne influence boobu nga xam ne ni mooy culture américain bi moom la am ci yëpp ba ca comme ni ñu ko waxee mooy Amérique da dominé na àddina bi ci wàllu média yor média yoo xam ne ni kenn yoru ko ci télévision ci journaux ci ci ci ci ci agence de presse ci li ñuy wax ay satellite mais li ñu li ñu li ñu envoyé ci ay satellite planétaire ci ci ay satellite ci kaw jaww ji rek kenn xamul nu mu toll nga xam ne yooyu yëpp rek pour rek gën a rek mën a mën a mën a mën a mën a not àddina bi ci seen i xalaat ak ci seen i gëm loolu danañ gis ne ba tey ci côté wàllu film yi ci kawe gi ñu kawe boo jëlee lu mel ne Hollywood Hollywood kii buñ créé boo xam ne ni ay ay ay film rek daanaka la ñuy liggéey bit bu set ñu ngi lay boo seetaan ci télé bi ay film américain ngay seetaan yow sérieux sax daanaka doo ci xam dara toujours rek documentaire yi ngay seetaan lépp Amérique lay jógee film américain lépp day mujj yow dangay ngay dem ba ngay jàpp dangay ngay waar da fàtte sa bopp sax ci ban monde nga nekk te loolu buñ demee euh, danañ gis ne ay statistiques yu ñu def yoo xam ne ni ay ay ay xayma yu ñu def yu ñu gis ne bu ñu jëlee benn réew bu ñu wax euh, euh, Liban Liban bu ñu ne dañu ne boo jëlee maanaam seen division li télévision bi di bas li muy li muy wane maanaam boo jëloo ñetti xaaj bi benn xaaj bi yépp ay programme américain wala programme euh, étranger lay wane nga xam ne du li ci ëpp daanaka da koy jéggaane te loolu muy lu garaaw te loolu dinañ ko gis tamit ba ci suñu réew mi ci télévision ci film ci musalsalaat yi yi ñuy teg muy série yi ñuy teg yëpp daanaka ay culture jàmbal te ci gën a danger bu fekkoon tey dañu lay woon culture Inde Inde boo léegi ñu woon la Brésil boo léegi ñu woon Mexique bu ko defee nga boole ay culture yu bari pour dund ko mooy li ma doon wax léegi muy Amérique nekkul benn culture boo xam dañ ne la dañ lay jàngal Sénégal képp wala ñu jàngal la culture chinois mais ay culture yu bari parce que ay nit ñu bari ñoo dem dox daje Amérique dëkk fa créé benn culture boo xam ne ni amul ñoom ñoo ko gis wane ko àddina bi ne àddina bi yépp ci nii lañ war a doxee loolu euh, gis nañ gis nañ loolu mais danger bi nga xam ne nii am na culture boobu ci identifier nit ki parce que nit dafa am li ñuy wax wuuyeer sa identifier sénégalais nga sa culture sénégal boo solee sa yére bi ñu xam ne euh, caaya wala yooyu ñu xam ne kii kat ab sénégalais mais dañuy dem ba wuuyeer boobu nit ki am ko ba léegi da ngay dem ba sa wuuyeer identité identité boobu dangay dem ba ñàkk ko kon danger la boo xam ne nii danañ ko gis mooy dañ fexe ba indi benn culture boo xam ne ni culture de consommation lay doon consommation yow dañ lay indi rek di produire rek di ñu indi dañu gis ne ci réew tubaab bi dañuy produire ay ci lépp ci film ci ci lu mu a doon ci côté bu ne dañuy produire di ñu indil ñun ñuy jël di jariñoo rek kon loolu lu garaaw la loo xam ne war nañ mais dañuy dem ba ba ba li gën a yéeme ci nit ki mooy dañuy dem ba yàq sa pas-pas bu dee jullit da ngay dem ba am euh, imaan bu daif mooy dañuy fexe ba woyofal la lépp di la wan loo xam ngay dem ba sa diine sax yow na ko war a xamee bari na ñoo xam ne xamuñu seen diine parce que te boo leen laajoon fi ne lu mel ne Amérique wala Jure bay fu Barcelone wala feneen a feneen dana la ci wax loo xam ne ni te boo ko laajoon pourtant ci ci lislaamam wala ci aadam wala ci ñoom la joor ñi fi nekkoon wala maam yi suñ culture yooyu du la ci wax lenn kon loolu lu dangereux la loo xam ne nii am na mais dinañ euh, dina dinañ gisaat ci ci côté maanaam ci wàllu modd ci wàllu yére yi ñu doon wax indil ñu benn modd boo xam ne modd de sol fexe ba fexe ni ñuy soloo ci waxi fas lekk ñu gis ne dañuy jël seen wàllu kité li ñuy wax ay McDonald indi ay restaurant ci réew nga xam da ngay dem ba réew mi yow da ngay jàpp ne réew mu ko amul sax taar da nga ay restaurant McDonald wala ay ay ay ay KFC ay restaurant yoo xam ne restaurant américain la yoo xam ne nii lépp lekk américain te lekk googu benn waaye da wax ne maanaam boo koy commencé lekk rek da ngay yëg ne yaa ngi dund Amérique di dem ba zawq boobu ngay am ci Amérique wan ne seen dañ lay boo commencé la gëm loo ne Amérique gis nga ni mel ci lekk yi ci façon yi bu defee da lay poussé nga ne ah man ko damaa war a dem États-Unis pour dundi fa loolu lépp danañ gis ne ci côté culture lu garaaw la Euh, bu ñu jëlee euh, benn statistique bu statistique bu ñu def te benn journal majala buy génn Arabie Saoudite moo ko def mu ne bu ñu jëlee ci golfe bi rek pour wan ne la rek Amérique ak nit ñi ni nga xam ne influencé wu nañ ci culture boobu mu ne 1977 mille astaghfirullah 1997 bu ñu jëlee jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ci adduwal xal yi mooy pays golfe bi ci ay Arabie Saoudite ay Koweït dëkk yooyu yëpp nee na dépensé nañ ci lu mat 799 millions de dollars. loo xam dépensé nañ ko ci wàllu parfum te yoo xam ne ci rek pour pour loo xam ne yii dañ koo jéggaani import bi mu jógee ay Amérique wala yeneen réew mu ne boo jëlee ci wàllu maanaam euh, li ñuy jigéen ñi def seen kanam yi di maquillage ak yooyu ne liñ ci dépensé maanaam ëpp na six cent mille tonnes ci ci ci ci année quatre vingt léegi lii li ma bëgg a wax fii rek mooy pour wane la maanaam culture boobu fexe nañ ba imposé nañu culture boo xam ne ñun ñu ngi koy dund di di di di jël sunu xaalis di dépensé ci loo xam ne nii kenn xamul lu doon te loolu lépp système bi nga xam ne nii moom la ñu dund moom moo ko waral muy réew moo xam ne képp ku ci jëlut ay xaaye képp koo xam ne taxawut pour kii nga di di nga loru te te dana jafe lool li fahm fahm huway di doon wax mu ne euh, booba mi ngi jël exemple ci Tunisie mu ne colonisation bi dañ fay génn dem colonisateur dañoo génn dem mais dañoo dikkaat ci anam goo xam ne ni nit ñi ci boppam ñoo koy bëggal seen bopp dañoo ñëw indil ñu télévision indil ñu internet indil ñu lépp mais loolu nee na loolu sax li ci gën a yéeme bu njëkk biñ fiy nekk ñun dañ daan bañ waaye mënoo ci dara mais bii nee na nit ñee koy bëggal seen bopp ñooy dem di ko wutal seen bopp indi ko seen biiri kër muy télévision exemple boo jëlee télévision bi bi set yaa ngi am télé nga xam ne 24 heures sur 24 bu la neexee toujours ngi am am ko muy Amérique wala foo bëgg ci àddina loolu nag benn façon boo xam ne ni la dara gënul gaaw ci influencé wu ci wàllu culture parce que déjà nit ki boo koy seetaan wala ngay gis culture am loolu dana dem ba bu fekkee koo xam ne xamul si mënta segg day dem ba loolu mujj di influencé wu ci yow ci sa doxin ci sa ci sa comportement moo taxoon euh, euh, président euh, France waxoon ko ministre astaghfirullah ministre de la justice bu France nee na internet ci jamono ji dafa nekk benn façon de colonisation boo xam ne nii mu ne ñun français buñ jugut jublu xam niñ kiy jëflanteeg nee na danger la boo xam ne nii bu garaaw la ci sunu dund. nee na danger la bu garaaw boo xam ne kon war nañoo jël ay prévisions yoo xam ne nii pour jéem a aar suñu bopp aar France ci ci loolu. mu ne ba tey yemu ci benn ministre culturel français wax na ko ci sommet bu doon def euh, sommet euh, UNESCO bu ñu doon def fële ci Brésil mu ne mu ne li gën a li gën a dangereux mu ne dafa dafa jaaxle trop ci réew mu mel ne Amérique. ak koo xam ne dafay joxe leçon toujours ci démocratie wan na àddina bi ni mu war a doxee te te li gën yéeme te moom moo jël imposé culture am parce que nee na ni mu war a nen ñi kenn ko da nga am war a am démocratie am a doxe ba pare moom yemut ca lool mais dafa jël euh, nit ñi bàyyiwu leen ci ñu doxale seen doxe bi ñu gisee àddina mais daa jël doxalin moom bi ñu gisee moom wan leen ñëpp nii lañ war a doxe kon loolu côté boobu moom mooy li nga xam ne moom la na ko ci côté culture bi bi ci des ñu ñëw ci côté côté euh, asaru diine mooy effet bi mu am ci wàllu diine te ku ne xam na ñu xam ne mondialisation dafa nekk loo xam ne nii fu mu bàyyi ko ci xarbu la jóge ñoom ñoo indi boobu te xarbu xam nañ ne daanaka seen régime yëpp li ci ëpp ay anzima almaniya mooy régime boo xam ne ni dañ naan faslu diine ani dawla maanaam diine day nekk fii état nekk fii kon loolu dinañ ko gis ne ba tey te loolu alquran wax nañu walan tarda anka al yahud wala nasara hatta tabi millatahum te ñoom duñ mën a yonent bi la doon wax ne ko duñ ànd ak yow mukk lu da bàyyi li nga nekk topp leen ci li nga nekk ko danañ gis ne système la boo xam ne nii euh, système bi dafa am effet ci wàllu diine moom la benn économique économiste euh, ak académie euh, égyptien doon wax mu ne nit ñi bañu ñu mondialisation mais dañ ko bañ bañuñu ko ngir côté économique bi mais dañ ko bañ ci côté diine parce que dafay dem ba dugg ci suñ diine dugg ci suñ diine parce que léegi li ñu wax ne dañoo war a fexe diine yépp nekk benn diine warut am kii kenn ku ne lu mu gëm mu doxani ko loolu bu yàggee day yàq àddina bi bu baax a baax te loolu bu ñu gisee ne ahdaf bi nga xam ne nii moom la mondialisation am ci wàllu diine bi ci njëkk mooy dafa am taskik bu mu dem nit ki day dem ba gëmam dootu dëgërati nga xam ne nit ki madda rek lay gëm dootu gëmati diine maanaam lépp loo ko wax rek gëmatu diine ruuxaane ba mu war a dund dootu ko dundati mais diine lay jël dem ba nga xam ne nii fexe ba jël diine maanaam bañoo attewoo diine ci ba kenn l'islam moom kenn du ko attewoo waaye du yem ci yooyu ba nga xam ne munaasabaat diine yi nga xam ne nii maanaam dañ koy def te diine taxoon lu mel na weeru koor yi nga xam ne nii dañ koy jël di ko def ngir diine pour nit ki dolli ci ak ngëmam réglé ci digganteem ak boroomam mais dañuy gis ne te boo xoolee ci télé bi wala gis ko da gis ay programme yoo xam ne ni dafay dem ba nga xam ne day woyofalal nit ki ruuxaani bi waroon a dund ci wàllu koor gi loolu day manqué ndax dangay doog seetaan ñu lay ay ay yoo xam da lay reetaan looy doo xam ne naan dañuy dañuy dàq sa koor te loolu lépp mondialisation day dem ba war ko dara garaawul ñu baal ma da nga gis ci télé bi da léeg-léeg da lay naqari lool ay émission yoo xam ne nii mi ngi am ci télé nit di ko def daanaka dañuy sabooti diine di toog ñu leen di laaj ci diine ñuy tontu ti koo xam ne ni jàngul dara ci diine mais ko loolu sabooti diine la waaye day dem ba nga xam ne ni nga gis ay nit dañuy war ba pare di leen téléphoné di di leen encouragé ci leen dem ba pare di leen poser question te gëmoon ne te war a jàpp ne koor dafa war a nekk loo xam lu mu dund la pour defar loo xam rek la digganteem ak boroomam mais danañ ko gis ba tey ci suñ diggante ci lu mel ay màggal Tuuba nit nit ñi li taxoon sëñ bi woote ko maanaam pour rek dajale nit li taxoon sëñ bi def ko mu ngi sant la yàlla boroomam mais da ngay gis ne am na ñoo xam ne dañuy jël loolu maanaam bëgg koo def rek daanaka wàllu commerce jàpp ne affaire bi kat affaire la wala affaire bi boo ñëwee lekk ak naan la mais doo ko dund dëgg-dëgg loolu lépp dinañ ko gis ne ci effet mondialisation effet boobu dana ci wal lu lu bare bare bare ko kon côté boobu ci côté diine loolu lañ ci doon tënk rek mais ñu euh, pour njëkkanteeg waxtu ñu ñëw ci li ñuy wax côté social bi ak côté jikko ci doxalin ak jikko yi. comme euh, ni nga ko waxee mondialisation dafa nekk mbir moo xam ne nii. lu euh, ay nit xalaat te ñu bari dañ ne juif yi ñoom ñoo comme ñoo xam ne ñoom ñoo nekk Amérique ñoom ñoo saytara lépp ñoo yor économique ba ñoo yor lépp léegi fexe nañ ba teg seeni plan yoo xam ne nii pour fas yéene yàq àddina bi yàq àddina bi ci jikko yàq yàq àddina bi ci wàllu relation sociale bi nga xam ne ni moom la nii te dañ ko gis ci Sénégal gis ko ci réew yu bari nit ki ni mu waroon relation bi mu waroon a yërmande ji nga xam ne ni moom la waroon am mais loolu day manqué da gis nit kenn ku ne ananiya rek lay dund maanaam boppam rek moo koy ñor lii problème mu jàmbur loolu ñoru ko loolu lu garaaw la lu dangereux nga xam ne madd rek lay jiital li ci des amu ci soxla loolu loolu loolu loolu loolu lu garaaw la mais dina dinañ dinañ gis ne lim lay gëmloo mooy gëmloo ne sa bopp rek yow yaa ne ay problème société bi li mu ñor déedéet loolu loolu doo doo ko lijjanti sax Ah, te te loolu ma ma doon wax mooy Bush wax na ko am mille neuf cent en deux mu ne dañoo war a fexe fexe benn àddina boo xam ne lu waaye gëm wala mu jàpp ko war nga ko def kum neex nga tox kum neex bu la ngeen baal ma ci baat bi góor ñoo sososu jën si jigéen bu la neexee nga nekk góor jigéen bu la neexee nga nga nekk lu la doon bu la neexee nga nekk benn comme li ñuy wax euh, si xaq yàlla baat bi góor ak jigéen ak jigéen loolu lépp kenn ko parce que nit ki am na xorriya saxsiya boo xam ne ni lu mu gëm da ko war a def diine war a koo tënk dañ lay génne diine da lay tardeel royoot yi nga xam ne moo amoon sax yooyu dañuy fexe ba dindi ko ba lenn loo xam ne dana la gaar wala yooyu yooyu yëpp dañ fexe ba dindi ko fexe ba côté bi ñu gënoon a jëfandikoo mooy côté jigéen yi def ay ay ay jamhiya ay li ñuy wax fexe ba créer ay ay mouvement yoo xam ne ay mouvement féministe fenn ne jigéen ñi dañ leen war a delloo seen wan na leen te gis nañ ko ñoo xam ne toujours dañuy sonn ne dañoo war a delloo jigéen ñi fexe jigéen ñi côté bi ngee jasadi bi nga xam ne moom la am fexe wan na ko yaa góor yéen a tolloo te l'islam musaawama boobu benn la moo góor ak jigéen mais am na côté koo xam ne ci côté physique ma tolloowuñ mais dañoo war a gëm noonu ki war a toog sa kër rek di muuru ak kaa déedéet yem sa kër pour def ni góor di def nga di ko def te loolu jubluwuñ ci pour defar jigéen mais déedéet dañuy jublu pour yàqal jigéen mais en même temps jublu ci tamit pour jël jigéen pour nekk benn loo xam ne ni buñ nga xam ne boo amee sa société wala nga am loo bëgg a def jigéen ngay jël pour mu defal la marketing nga xam ne dañuy jël jigéen te da ko gis ci seen journaux yi jigéen joo xam day sol loo xam ne bu kenn bëggee jaay dara da ngay gis jigéen mu sol yi anam goo xam ne gu doy waar lañ koy fay du doon dara te gis nañ ko ba tey ci sunu mannequin yi dama déggul rek ci ginnaaw benn émission euh, ci affaire mannequin ñu ciy wax am ndaw soo xam ne moom mannequin la moom mu ne moom mannequin mais li ñu koy fay sax bariwul nga gis ne moom ñi koy jël nee na daanaka dañ koy utiliser ñi koy jël di ko def la lool nga xam dañuy jël seen i yére seen i façon mode pour publicité ko jël leen di leen utiliser te ñoom xamuñu loolu fekk ne ñu ngi leen di nax te loolu ku ne gis ne loolu lépp mondialisation moom waral na ko ci ci ci côté boobu. mais ñu gis ne ci côté euh, social boobu dafa gën a yokk wàllu wàllu wàllu wàllu wàllu crime mooy jarima bi ñu wax da ko gën a yokk ci ci ci ci ci ci ci ci xeet wi. mooy ku xam léegi exemple rek boo jëloon fu mel ne Sénégal at yi ci ginnaaw li nga fi dégg léegi bu njëkk daaw pour toog ba dégg ñu ne agressé nañ wala rey nañ nii nag daawul bari mais léegi bit bi set yaa ngi dégg ci télé bi ñu ne rendi nañ nit wala def nañ lii ne loolu lépp dafa dem ba parce que day dem ba euh, li koy waral parce que nit bu fekkee li muy gis film yi ñuy seetaan yooyu yëpp day influence day dem ba rey nit maanaam du doon benn day nekk lu banal lu loo xam ne du doon dara ci yow te loolu di dinañ ko gis nga xam ne demoon na ba président États-Unis ci boppam Carter bi mu fay dafa ñaanoon Hollywood ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy def ay film yu bari mu ne leen na ngeen yërëm xeet yu xeetu Amérique ci film yi nga xam ne yi ngeen di teg parce que film yi dafay influencé bu baax a baax a baax ci dundu doomu aadama dundu américain yi kon loolu war ngeen cee bàyyi xel bu baax a baax doomu aadama yi kon nga gis ne nit ñi léegi fi ne nii fi ñu àgg ci ci côté social boobu nga xam ne dafa gën a yokk ñàkk gi dafa gën a dolleeku gën a yokk semence bi gën a gën a yokk nit ñi amuñu liggéey mais dafa gën a yokk diggante relation bi nga am MN bi MN bi nga xam ne moo amoon ci diggante nit ak nit a jooj dafay dem ba deñ nga gis ne ndimbal day daal di jeex ci société bi loolu lépp parce que li ko waral mooy boo seetee mondialisation li tubaab yi jël fekk bu ñu jëloon juróom ci àddina bi fexee ba juróom ñi rek ñoom ñooy xëy ñeent ñi toog di di xoole loolu bu yàggee dafay daal di indi lu rëy lu ñaaw loo xam ne nii dana ko indi. kon loolu danañ gis ne tamit mondialisation indi na ay ay ay ay effet ci wàllu social ay yu ban te li li ko gën a waral mooy tubaab yi nga xam ne ñoom ñoo indi indi mondialisation indi ko imposé ko àddina bi. réew yi nga xam ne ñoo ñàkk ak réew yi waxtaan bi nga xam ne waroon naa dox seen diggante pour ñu gën di waxtaan. loolu daanaka dafa mel ne dafa ñàkk parce que boo seetee duwalu chimal nga xam mooy Amérique ak réew yi am doole ak duwalu juno bi nga xam ne mooy Sénégal ak ñeneen ñi ñàkk maanaam xewaar bi nga xam ne am na si waroon na am seen diggante xewaar boobu boo desee dañ ne dafa ñàkk parce que tubaab bi ñoom dañoo toog fële rek maanaam ñoom tiim ñi dañu xool nit ñoo xam ne ni Afrique dañoo war a tardé nit ñoo xam ne waruñoo dem fenn bu ko defee loolu it te daal di gën indi problème bu a mag a mag Euh, ci ahdaaf yi côté bi nga xam ne am na ko ci wàllu économique côté politique bi ak côté social bi ak côté culturel bi mais bi ci des ñu ñëw ci wasaa'il ulama mooy jumtukaay yi nga xam moyens yi nga xam ne nii moom lañu ñu utiliser pour jéem taxawal seen système bi wala mondialisation bi nga xam ne moom la ñu woote parce que nit buy taxawal dara faaw mu am ay xarala wala ay jumtukaay yu nga xam ne moom lay jëfandikoo pour loolu taxaw loolu nag ba ci njëkk bokk na ay li ñuy wax ay takkatulat eh, wala mu maanaam ay ay blog yoo xam ne wala luñ créé yoo xam ne ay ay ay organisation yoo xam ne ñoom ñoo ko créé fexe ba réew yi nga xam ne ñoo am doole di ànd réew yi amul doole ñoom toog fee di xoole rek nga xam ne ñoom dañu nekk daanaka eh, ñuy seetaan la ñu doon ci géew bi te loolu waral na en 1947 après guerre mondiale bi juste rek ñu kere li ñuy oo OMC bi ñu doon wax moom nga xam ne dañ koo créé woon léegi Euh, maanaam fexe ba euh, diggante réew yooyu yooyu tabaadul tijaare bi nga xam ne mooy am mooy jënd njaay bi nga xam ne ci wàllu commerce bi am fexe ba wàllu euh, douane bi liñ ci waroon di fay fexe buñ ko mën di fay tamit ñu woyofal bu ko defee njaay meeg njënd mi di man di dem ak dikk mais bu fekkee suñu réew yu ndaw yi nga xam ne ñooy réew sous développé yi boo bëggoon jël benn marchandise nga yóbbu ko Amérique dañ la la ci teg loo xam ne lu ëpp sax yow la nga la nga ci bëggoon a def bu ko defee bu boobaa nga gis ni gàllankoor bu mag la boo xam ne ni am na ko kon bi njëkk a créé mooy def ay na munazama tijaara boobu bokk na ci yi nga xam ne créé nañ ko waaye bokk na kere benn bu lu ñuy wax charge dawliya mooy légitimité internationale te mooy benn ay ay tëralin yoo xam ne ni dañ koy wax ni waaye daanaka gëmuñu ko mooy dañoo créé lu mel ne ay Nations Unies mooy mbootaay xeet bi kere ay banque mondiale mais yooyu yëpp dañ koo kere pour man cee jaarale ci seen i mbir parce que bu ko xam banque mondiale fan la 16e New York mooy 16e Amérique li mu ciy participé beneen réew boo xam ne nii amul lu mu ciy def moom li muy ëpp lu muy dugal beneen réew def ko kon kooku daanaka ci ay xaraaram wala ay orientation daanaka ci lay dox wala buy def dara sax daanaka léeg-léeg du ci tàggu sax Nations Unies day def lu ko neex ba pare te on amul ci droit parce que boo waxee mu mu mu xëcc lan ci doon financé wala yooyu kon loolu bokk na ci yi nga xam ne nii te te gis nañ ko gis nañ ko parce que bokk euh, en 1947 bi ñu taxawal état Hébreu mooy état Israël ci biir Palestine lañ ko taxawal ñëw ci biir Palestine jël seen suuf taxawal fa état Hébreu Euh, te kenn waxul benn benn communauté internationale benn yëngul parce que Amérique moo ko bëgg ànd ak ONU jaarale ko ci ñu taxawal ko kon loolu ba pare dañ gis ne guerre yu bari am ci àddina bi Amérique Nations Unies day taxaw pour couvrir Amérique mooy dafay aar Amérique ba lu mu bëgg def bu ko deexee def ko mu nekk koo xam ne rôle bi muy am moom mooy euh, comité international mooy dafay taxaw daal bu Amérique defee mu koy couvrir i ko aar ci loolu mu doon def te loolu gis nañ ko ba pare euh, li tax lii ñu koy waxtaan parce que bu ñu wax mondialisation dañuy wax fan jugee yëpp yëpp daanaka mën nañ ne lépp Amérique la mi abil mi lépp Amérique la moo tax daanaka Amérique moom daanaka da ci am nasibul asad boo xam ne ni kenn appelé wu ko ci moo tax wax nii mu mu am solo lool pour pour nit ñi di ko bàyyi xel baax a baax te loolu gis nañ ko bi Amadou Mokhtar mbaw jiite UNESCO bi bi problème amee diggante ci problème mu nga xam ne jullit ñi dañoo bëgg nekk xotsu mu nekk asimatu li dawlati Palestine mu nekk capitalu jullit ñi mais ñu gis ne boobu euh, Amadou Mokhtar Mbow bi nekkoon ONU bi nekkoon euh, UNESCO moom dafa taxaw taxawaayu neutre ci affaire boobu mais loolu bi mu ko defee américains yi automatiquement dañoo taxaw pour gàllankoor pour mu jóge foofu parce que gis nañ ne ñoom ñi ngi joxe seen xaalis te gis nañ ne comme Israël moom moo nekk ki nga xam ne nii moo nekk ci ginnaaw Amérique bi ñuy wax dëgg-dëgg kon bu bëggee gàllankoor intérêt boo xam ne ni intérêt Israël kon ku mën a doon dañ laa war a jële foofu te dañoo gisoon ne Amadou Mokhtar moo taxawoon na taxawaay boobu pour pour loolu am euh, beneen tomb bi nga xam ne nii moom la ñuy ñëw comme bu ñu xamee Euh, moyens yi nga xam ne moom lañ jëfandikoo te moyens yooyu bari na ay démocratie la ñu woote ay droits de l'homme yooyu yëpp baat yu ñu jël di ko utiliser wan ne dañ cee war a taxaw pour indi jàmm te ñoom ñi koy woote sax ñoom amuñu démocratie te ku gis ay at ci ginnaaw Los Angeles ci année li ñuy wax tamit sul onsri bi ñu fa amee apartheid nga xam ni ñu ñuul ñi liñ faray ci nit ki ñu kenn xamul nu toll kon réew moo xam ne ay at ci ginnaaw ay juróom fukki at téeméer at amoo réew nga bëgg a joxe leçon ñëpp ne nii lañ war a gise kon loolu lu doy waar la lé kon beneen tomb bi nga xam ne moom lañu bëgg a kii muy kon léegi bu ñu xamee lii lépp kon léegi kan moo nekk ci ginnaaw mondialisation parce que lii war na am koo xam ne moom moo nekk di doxal lool te léegi liñ gis ne li di ëpp ci liñ gis ne Amérique yëpp moom moo ci nekk ci lu leer mooy ki nga xam ne moom moo nekk foofu di ko doxal di ko doxal te euh, ci politique am ci doxalin ci àdd ci ay sociétés yi nga xam ne am na ko ci yooyu yëpp ñoo jël ak état bi ni mu leen di jàppale ci wàllu économique ci wàllu ah force militaire bi mu am gis nañ ne moom moo taxaw nekk ci ginnaaw mondialisation pour jàllale message am pour wan àddina bi ne ne doxalin bi ngeen war a doxale côté boobu ci la mais gis nañ ne tamit Amérique mi abil mi la waaye di gis nañ ne li ci ëpp juif yi ñoom ñoo ci nekk parce que boo gisee état boo gis ci Amérique juif yi ñoo ci nekk ëpp ci doole daanaka ku fa nekk président boo moytu boo doxul seeni waaw dañ la fa jële même ba ci béréb ay poste ministère yu bari dañ gis ne ay juif ñoom ñoo occupé poste yooyu moo tax ba bari ay décisions yoo xam ne ñoom koy jël daanaka lépp daanaka mu nekk loo xam lu noonoo l'islam ne intérêt te ñoom juif yi ñoom seen intérêt képp la gis duñ xool bu nit ñëpp doon dee sax te ñoom seen intérêt na ci rek ñoom jaral na leen da leen jaral sax ñu jug pour xeex àddina bi dem ci réew dal ko pour seen propre intérêt loolu yëpp danañ ko gis ne kon Amérique daanaka moo nekk ci ginnaaw loolu lépp noonu ak temps bi li nga xam ne nii moom lañu bëggoon a wax ñu ñëw ci li nga xam noonu la l'islam gisee wala noonu lañ war a ñun jàkkaarloog mondialisation buñ xamee effet yi fi nekk ci côté économique bi ci côté yëpp ne lan lañ war a def ñun pour pour jàkkaarloog mondialisation ba ca njëkk mooy ñu fexe ba suñ identité muy hëwiye bi nga xam ne ni moom lañ am ñu ñu garder ko bu baax a baax a baax te hëwiye boobu mooy lan mooy fexe ba jël culture l'islam fexe jëmbat ko ci xale yi def ko ci ba kenn ku ne xam bu baax a baax a boo ëllëgee lenn loo gisati ba pare li ñu doon wax manhajul yi boobu maanaam fexe ba indi benn méthode boo xam nit ki jàngal nit ki ni muy tànne jàngal ko nu muy tànne mais ñu jéem a xam lan mooy mondialisation buñ ko xamee xam ijaabiyaat yi ak salbiyaat yi parce que dañu dund ci jamono joo xam ne ni mu parce que ñu ngi ci mais ñu xam lan mooy ijaabiyaat yi ñu jariñ parce que faaw ñu ciy jariñu parce que dañ cee nekk kon faaw am na njariñ am ñu ne amul njariñ mais am na njariñ mais côté bi nga xam ne mooy lor ji ñu fas yéenee moytu ko bu baax a baax a baax a baax mais ñu gisaat ne tamit euh, ci ci ñu gisaan ne li ci am solo mooy dañu gis ne réew yu mag yi toujours rek ñoom ñooy jël bëgg a fas yéene ci réew yu ndaw yi kon dañoo war a gis ne ñu nit waruñoo yem rek ci koo xam da ngay toog rek di consommer waaye war nañoo gën a jën ñu nit jën a wane suñ culture ba tamit adduna bi dafa nekk adduna boo xam ne loolu yi boroom xam-xam noonu ne inna sariya yakul al batir maanaam ku ci gaaw ku ne maanaam euh, système la boo xam ne boo yeexee sax gaa yi bàyyi la fa kon fas nañu fas yéene tamit ñu nit ñu ñu it ñu ñu bañ di influencer di influencer wu tamit bañ rek di taasir mais di taasur tamit ci ñeneen yi loolu it danañ gis ne mondialisation mais fexe tamit ba ba yar xale yi maanaam yar yar leen yarub l'islam boo xam ne ni dana leen mën a dimbale pour ñu mën a tànn parce que mënoo am sa kër tëj ko ne télé bi wala kii bi kenn du ko seetaan mais fexe ba yar xale yarul islam boo xam ne bu ñu yoree commentaire dinañ xam tànn lu baax wala lu bon loolu éducation la parce que kenn mënul ne damay bàyyi rek euh, yëf yi mu kii fexe ba tàmm leen ci yar yar boobu ñu gisaat ne ci ci ci loolu ñu doon wax fexe euh, ba euh, faraax bi nga xam ne ni fexe ba taxmil ruul masuliya ci boo xam ne dañ ko def ci sabab maanaam kenn ku ne am responsabilité parce que lu bëree bëri liñ gis ci côté côté côté côté culturel bi dañuy gis ne lu ci bëri ci jeunes yi maanaam faraax mooy temps bi ñu am moo leen poussé ci lu bëree bëri mais fexe ba nit ñi maanaam bañ am ak jot parce que nit boo amee jot rek lu bëri dana ko dugal ci leen te ku ne xam ne suñu yaakaar Serigne Touba ni ñu ko waxee bi muy fu mën a nekk bi muy nekk njaareem mag ñi kenn ku ne dé nee nañ kenn ku ne boo ma sànni gis sa morom sax da nga gis kenn ku ne mi nga kii nga yor dara ci loxoom pour rek bañ a faraax nit ki am ko maanaam mu nga yor téere wala mu nga yor kurusam wala mu nga yor dara fexe fenn fu ne mu bañ a am temps parce que nit ki boo amee temps yu bëri moo koy dugal ci yenn yi kon loolu danañ gis ne jeunes yi dañ leen war a gën a responsabiliser ci bu baax a baax a baax ñu xam ne ñoom daanaka lii ñu wax nii li ñu doon waxtaane nii li ci ëpp daanaka ñoom lañ ko daanaka ciblé ñoom lañ ko ciblé parce que mondialisation ni ñu ko waxee américains yi foo mën a dem ci àddina bi ñu ngi fa ubbi seen i institut ubbi fa seen i université ba ci Amérique ñu ngi ubbi ay université yu nga xam ne nit ni bëgg nit ñi buñ ku ci am kii rek pour dem Amérique pour ñu def euh, jël culture boobu def ko ci yow boo ëllëgee boo delloo sa réew nga xam dootoo yorati culture ba nga fa ma ñoom maam neewoon wala yooyu mais beneen a yore kon xañ euh, bi di jéggalu bu baax a baax ci kàddu yi mu nekk nu thème boo xam ne nii wax am solo la ndax kenn ku ne ni mu ko waxee mi ngi koy dund ci sa biir muy loo xam ne lu war a jàngat bu baax a baax ndax dafa nekk thème boo xam ne lu yaatu la yaatu na lool lool lool parce que boo jëloon benn rek ci thème bi rek mënees na cee développé ab tem muy boo jëloon côté culturel bi rek mënees na cee waxtaan loo xam ne lu yaatu la kon niñ bëggoon a résumé pour fexe fenn fu ne côté bu ne ñu jaar fa pour rek mu gën a leer ci suñu bopp ñu jën cee jariñu moo taxoon ñu ñu doxale ko nii ñu ngi ciy jéggalu ci kàddu yi bu baax a baax xañ na lu ñu fi wax mu dëng ci ñun la waaye bëggoon nañ mu gën a demee nii di leen sant dellu sant delluwaat di sant muassasatul Wafa bi nga xam ne moom moo taxawal lii di sant mbokk yi fi teew yëpp di leen jéggalu bu baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf sëriñ Abdou Khadir Mbacke ci waxtaan wu am solo yi nga xamante ne moom nga ñu baaxee tey jii nii te ni nga ko waxee mu nekk tomb boo xamante ne tomb bu war a soxal kenn ku nekk ci ñun la ndax kenn ku nekk ci ñun dafay dund ci biir àdduna bi te mënu cee génn te faw ni àdduna bi doxee faw da ngay mën ànd da ànd ak doxin woowu noonu kon mu nekk loo xamante ne kenn ku nekk ci ñun war na koo bàyyi xel waxtaan wi matale na xam naa ne temps bi rek moo yaatu yaatu goo xamante ne lim bëggoon a wax lépp dafa xajul ci temps bi loolu moo tax mu résumé ko noonu rek waaye waxtaan yi matale na kon ci turu muassasatul Wafa bi huquqil iman ñu ngi lay cant cant goo xamante ne am na fu mu tàmbali waaye amul fu mu comme dañuy bàyyi xel laaj yi dañuy jox rek ñi nga xamante ne ñooy tontu laaj yi jëm ci wàllu fiqh su ko defee bu ñu tontee laaj yi ba noppi ñu ñëw ci laaj yi nga xamante ne moo aju ci lii nga xamante ne moom la sëriñ bi doon waxtaane ñu fàttali mbooloo rek ne suba incha allah sëriñ Assane Sill moom lañu fas yéene dara ci waxtaan ci jotaay bi mu fas yéene waxtaane naka la nit kiy def ba mën a yar ak njabootam ginnaaw suba tamit ci gaaw bi sëriñ Atou Diagne bu bu tarxiya moom lañu fas yéene dalal mu fas yéene waxtaane matale gi nga xam ne wooteeb Serigne Touba bi matale na ko daj ko àdduna kap loolu la fas yéene waxtaane insha allah ñu bàyyi ko xel baax baax kon ñu jox kàddu gi ñi nga xam ne ñooy tontu laaj bi ci wàllu fiqh su ko defee buñ tontoo laaj ba noppi di doon ñëw ci laaj yi nga xamante ne moo aju ci waxtaan wi. a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim. bismillahir rahmaanir rahiim. alhamdulillahi alladhi faddala bani aadam bil ilmi wal amali ala jami'il aalam. wassalaatu wassalaamu ala muhammadin sayyidil arabi wal ajam. وعلى آله وأصحابه وقديمه ينابيع العلوم والحكم وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم تبعث فيه الأمم mbokk jullit yi ginnaaw bi ñu sant yàlla jullit ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam al lajna al fiqhiya delsiwaat na ak yéen ci laaj fiq yi mbaaxoo tontu ci jamono jii kii mu ne day laaj lan mooy àtteeg koo xam ne da doon nelaw ci biir bëccëg weeru koor daa di gént di jaxasoog soxnaam wala di jaxasoog jene aoudu billahi min alsheytan arrajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu alamin wa ala alihi wa ashaabihi wa man koy tontu mooy gént di jote ci bëccëg weeru koor du yàqu koor ko rek dem sangu te continuer ak kooram koor baax na fay waru ca dara waru leer na lool kii mu ne koo xam ne dafa tawat ba mënta woor nan lay tawat ba mënta woor day bàyyi ba man a ba mën a woor daldi woor maanaam bu dee tawat ja moo ko gàllankoor ba mënta woor na bàyyi ba tawat ja wér mu daldi woor loolu lañ koy digal waadix kii mu ne lan mooy àtteeg ñaari way dencante yoo xam ne dañ doon jaxasoo ci guddik weeru koor ba fajar fenk bu fekkente ne ñoo ko tey dañuy war a fay boole ci kafaara mooy bis booba dañ koy fay dal di def alamaan ñu tuddee kafaara kafaara nag moo di woor ñaari weer yoo xam ne da leen di toftale wala boog mu fekk juróom benn fukki miskin kenn ku ne mu jox ko mudd mudd nag mooy liibar ci dugub bu dee njuumte nag fay rek moo cee war waaye kafaara du ci war kon bu dee jote ga njuumte la faye cee war bu dee moo ko nag day fay boole ca kafaara wallahu ta'ala alam waadex kii mu ne dëkk boo xam ne amul jenn góor ay jigéen rek ñoo fa nekk ndax dagan na ci jigéen mu jiite leen jullik farata wala jullik naafila jigéen mënta jiite julli mënta jiite jullik farata mënta jiite jullik naafila mënu koo jiite ay góor mënu koo jiite ay jigéen bu dee lu mel ni li wax daa am dëkk boo xam ne aw góor amu fa jigéenu nee na fa ne bu julli jotee dañuy kenn kenn maanaa kenn ku ne day ne sa jullik bopp waaye duñu am sañ-sañu dajale jigéen ña jiital kenn ci ñoom ndax jigéen mënut a jiite julli du farata du la sañu koo jiitew góor sañu koo jiitew jigéen wallahu taala alam waa de kii mu ne lan mooy àtteeb koo xam ne dafa jaxasoo ak soxna baayam soxna doomam yaakaar naa xanaa noonu la de. waaw bu dee daa jaxasoog soxna si doomam dafa njaaloo te ku njaaloo nag ci anam googu mu ko defee nga xam ne fekk na ko mu dem ci dañ koy jam mooy dañ koy rey bu dee ci sunu sunu réew mii ñu ne nga xam ne ateb lislaam xëy na doxaluñ ko fi kon li mooy mu tuub jéggalu boromam xëy na sunu borom dana ko jegal dañu wax foofu sax ne même bu doon réew moo xam ne dañuy àttewoo lislaam te njaaloo gi digganteem ak kam ko seqal rek la du jar mu yóbbu boppam ci àttekat bi mën naa suturaal boppam tuub xëy na yàlla jéggal ko waa de kii mooy ndax yàlla dana jéggale bàkkaarub joteeg soxna soo xam ne wëroo joteeg moom ci yoon waaw loolu mooy njaaloo njaaloo bàkkaar la comme bàkkaar yi ci des day bàkkaar bu mag waaye ni suñ borom di jéggalee bàkkaar yi ci des rek noonu la koy jéggalee bàkkaar yépp bu ko saa saa bu ko nit ki tuubee rek yàlla mën na koo jéggal donte bàkkaar ba sax day bàkkaaru bokkaale su ko tuubee rek suñ borom mën na koo jéggal kii mu ne koo xam ne baayam dafa murtat maanaam daa génn ci diine lislaam jëm ci jeneen diine naka lay def koo xam ne baayam dafa murtat da koy njëkk woo ci diine su ñëwee baax na su ñëwut nag li ko lislaam sant mooy mu jëflante ak moom ci njëkk xool la nga xam ne diineem sant na ko mu jëflante ko moom mu jëflante ja te bañ a ànd ak moom nag ci kéefar gi loolu lañ koy dénk loolu mooy àtte bi ci lislaam daal جعلنا الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما bokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara ci bis bu bi ci weer bu tedd yi nga xam ne ci nekk di rafetlu bu baax waxtaankat bi nga xam ne moom la ñu tànnoon di sëñ Abdul Xaadir ci thème bu am solo bi muy al ulama di mondialisation sëriñ bi ñi ci turu Alwafa ñu ngi lay sant bu baax di rafet waxtaan wi bu baax itam waxtaan wi itam am na solo lool ba tax na laaj yi bari na waaye dañ ciy jukki yenn laaj su ko defee mu mën cee ton sëñ bi kii nee na gannaaw ba mu rafetloo waxtaan wi nee na lii nga doon waxtaanee lan moo ci rëlu européen yi maanaa lan mooy li nga xamante européen yi jiyee nañ ko ci ndax dafa mel ni américain yi rek la ci la ciy dégg lu bare bare bismillah waaw comme niñ ko waxee rek dafa mel ne euh, laaj bu am solo la laaj mbokk parce que bu ñu seetloo dafa mel ne wax bu ñu wax mondialisation dafa mel ne Amérique rek la ñuy wax mu mel ne Europe dafa amul euh, wàll gaa Europe am na fi wàll mais dafa mel ne euh, sànq ci biir waxtaan bi li may wax définition mondialisation wax naa ne américanisation du monde mooy fexe ba américatul alam fexe ba monde bi lépp ñu amérique ko lépp ñëpp nekk ay américain kon loolu euh, te wax naa sànq nee na Jacques Chirac moom moo ko wax ministre français comme bu ñu wax Europe te bu ñu waxee France daanaka ñi ngi wax ci biir Europe moom ñoom ñoo dem ba gis danger bi nga xam ne nii mondialisation am na ko ci ñoom ci seen biir société parce que nee na dafa indi exclusion sociale boo xam dina am mooy euh, nit ñi ñii dañu nekk ci côté bu kawe ñii ne ci suuf ñu gis ne dañoo gis ne kon Europe ñoom am nañ ci am nañ ci lor bu baax a baax baax parce que Amérique moom moo ba leen bëgg a proposer parce que comme am na doole amuñu pexe am na moo yor bombe atomique yi yor lépp fexe ba ñoom jël Amérique jël Europe ñëpp ñu topp ci ginnaaw Amérique nga xam ne nii léegi dafa bëgg jël réew Europe yëpp maanaam ñoom ñu nekk ci ginnaaw Amérique kon damaa gis ne Europe am na ci rôle mais rôle bi mu ci am dafa mel ne Amérique mooy rôle bi nga xam ne moo ëpp ci solo moo tax waxtaan bi bu ñuy wax mondialisation loolu benn écrivain doon wax ci nee na boo seetee Tony Blair dafa mel ne ab kalbu boo xam ne dafa topp ci ginnaaw buus rek lu buus wax rek moom la def kon dafa mel ne Europe yëpp noonu lañ mel kon Europe dafa mel ni seen rol am na ci rôle mais dafa mel ne amerique rôle bi ëpp solo amerique moom mooy moom moo yor boobu ñi ci des daanaka dañu toppee rek Amérique moom moo yor décision yi mooy def Amérique euh, gaa dëgg la parce que ku xool àddina bi xam ni muy demee système bi ni muy demee xañ na léegi soppiku mi ngi am mais kii ba léegi Amérique moom moo nekk rek ci ximma bi ba léegi moo nekk ci kaw àddina bi yëpp dominé ko ba léegi. jërëjëf ci tontu boobu yaakaar naa leer na kii itam sëñ bi nee na day laaj ba xam sunu làkk wi di wolof ndax jotul ñu jug taxaw sàmm ko bu baax ndax ni ñuy mondialiser américains yi wala européens yi dañuy forcer seen làkk. ba mel ni seen làkk moo gën a foor sunu làkk wi nee na naka lañuy mën a def ba sunu làkk wii di wolof ñu sàmm ko bu baax a baax. Euh, laaj bu am solo la laaj bu am solo mooy Cheikh Anta da koy wax ci téeram boobu mu def ci nègre bind ko ci wàllu nit ku ñuul mu ne benn réew benn réew rek du avancé te loolu dañ ci sa làkk bopp nga avancé kon buñ sàgganee sunu làkk bopp. du ñu dem parce que li li may wax ni léegi exemple rek boo ko jëlee ci jàng mooy kii jàng arabe mooy kii jàng kii jàng français booy jàng toujours ba ba ngay àgg université laa la wax de ba ba ngay jeexat toujours ñu ngi lay jàngal grammaire arabe naxu foo dugg ñu ngi koy jàngal. kon te lépp ci làkk jàmm pour nga mën a maîtriser langue bi loolu kon temps boobu nga cee def te sa làkk mais nañ jël exemple rek ci jumhuriyati islamique Iran Iran république Iran Iran ci Perse ci boppam lañ développé ñu ngi def ay bombe atomique lu ne koy def te ci seen làkk boobu lañ def kon suñu làkk bii di wolof buñ ko sàggane te boo dee xool daanaka sàggane parce que boo xoolee télé bi booy seetaan yow booy déggul français wala déggul leneen pour nga jariñu ci parce que journal français bi sax moo ëpp bu kii bi loolu lépp nag tubaab yi ñoom ñoo ñu ko imposé woon parce que jugee nañ fi ñi fi nekk ñu former ci loolu ak tubaab lañ gëm ku fi pare foofu ngay dellu kon làkk bi gëw mën a dina mën a mais réew muy mën a avancer moom ci sa làkk bopp ngay développé mais mënoo développé ci